alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu dem Égypte ci daara ju mag jooju ñuy wax al azhar foofee la tàmbalee jàng foofee la duggee ci cycle secondaire jàng fa ba am lu ñuy wax a asanawiya muy baccalauréat ginaaw bu mu amee baccalauréat la dugg université yu mag yooyu noonu université bu boobu nga xam ne moo nekk Égypte foofee la jàngee ba am licence ci lu ñuy wax charia wala xanuun muy ci wàllu charia ak wàllu droit kon foofu foofu la jaar ginnaaw bi mu amee licence foofu ci Égypte ci atum 2007 ci la ñibbisi fii nag senegal ñu jël ko mu nekk professeur di jàngale ci institut Cheikh Mouhamad Moustapha Mbacké yi nga xamante ne moo nekk Touba kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun tey jii jataay bi li mu fas yéene waxtaane nag di lu am solo ndax kenn ku nekk ci ñun daf koy dund te mënu cee mucc kon nag war naa xam ni nga xamante ne noonu lay doxale ci wàllu googu noonu muy lan muy xëttaloo goo xamante ne adduna bi xëttaloo na ko tey jii nga xam ne lii xew ci fa gën a sori ci penku mën ngaa toog sa biirum néeg di ko xool en direct di yem ci ak ña nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko fekkee loolu ñu koy tudde mondialisation mooy li nga xamante ne ci la fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii ni waxtaan wi deme mooy danañu xamal ana yan baat lañuy jëfandikoo te jublu ci mondialisation naka noon tamit mondialisation boobu noonu ana kañ la juddu kañ la sosu kañ la xew naka noonu tamit danañu xamal ne maanaam mondialisation maanaam nekkul lu dul ay aada yoo xamante ne xaj na ay nit a ko moomoon bëgg koo imposer ñi ne ñu dunde ko bàyyi ñoom seeni aada ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee maanaam maanaam culture bi nga xamante ne mooy culture occidentale te ñu bëgg ñu koo imposer ñun ñii bàyyi loolu suñu aada fële loolu danañu xamal wan yoon la nga xamante ne moom la ci ñooñu di soobu pour loolu ñu ñu mën ko def ginnaaw bi tamit danañu proposer ay solution danañu proposer yan yoon lan mën a jaar pour mën a jaamaarloo ak jeexital yooyu nga xamante ne jeexital la yoo xamante ne gënul ci ñun kon ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne incha allah moom la fas yéene waxtaan ak ñun xam naa ne rek ñu jégglu mbooloo mi ci xaw a yeex a tàmbali gi euh, ñu fàttali ne incha allah képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom lay waxtaane boo ko joxee kon a'udhu billah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hasbi allah inna waliya allah wa ma tawfiqiya illa billah la hawla wala quwwata illa billah mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi danaa am mbégte di leen nuyu nuyoob lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh te di leen ziyaare bu baax ci weeru koor yi ñu nekk nuyoo boobu ak ziyaar bi maa ngi ci jiital alxalifatul aam li taifati almuridiya sëriñ alxaaj Muhammad Lamin Baara ak sëriñ Cheikh Xadi xalifa sëriñ maam Cerno borom Daarul Muxti euh, jiit ak seeni rakk seeni doom seeni sët ak seeni taalibe ak mboolem jullit kon dafa mel ne na doon mbégte ci man tey ma seq ak yéen jataay bu mel nii ndax yu baree bari da koy da koy mën a firndeel benn bi mooy shahru ramadan weeru koor te ni ko alquran waxe alladi unzila fihi alquran wa bayyinatin min alhuda wal furqan mu weeru tedd woo xam ne ci lañu wàcce alquran baatub huda ñëw ci aaya bi te muy gindiku te gindiku gindiku daa mel ne mooy nga teg walla nga xam fan ngay teg sa tànk bayinaat ñëwaat muy liy leeral mooy nga xam lan moo lay jariñ ak lan moo lay lor kon jotaay bi mel ni su ma ko tegee fii ci muy weeru koor lu amaana la ak jëmmi bërëb bi ci boppam nga xam ne mën naa ne wax yàlla ji dana ci mën a dëggu mooy li alquran naan la masjidu nussisa ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taqumu fii lu tax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu ndax ku xam dëkk bi niñ ko sancee ci ndigalu Sëriñ Tuubaa ñoo xam ne ba tey loolu war naa mën a euh, dëggu ci ba bi ak it bi bii nga xamante ni ñu fi teew ñëpp tabaarkàlla euh, la xadis ba doon wax rek majtamaa qawmun fi bayt min buyutillahi mën na fee dugg ba tey mooy ñi jàngante téere bi yàlla bi yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuuna kon ngir yi yëpp dana bég lool mën a séq ak yéen bi jotaay boo xamante ni dafa làmboo yi li ñuy wax zuruf yi maanaam circonstance yi su boobaa dafa mel ne dana ci am solo lool léeg-léeg ñuy fàttali li nga xamante ni moom la ñu duñu ko séddoo mooy li ñuy wax al alaqat al ijtimaiya wala rapports sociaux yi li nga xamante ni mooy dox diggante nit keeg moroomam ci dund bi day lu am solo moo tax léeg-léeg nag di ko fàttaliku di xam fan lañ ciy taxaw lu ci am maanaa la xam lan nga séq ak sa moroom moo xam sa moroom julli lam déet la nga am ci moom ak la mu am ci yow ak li nga xamante ni sañoo koo wàcce suñu maanaam li ñuy wax tanaasul sañoo koo bàyyee loolu moo tax kon sëñ Modou Kara dafa mel ne sunu unwaan bi dana du am solo ci weeru koor wi ci jëmmi bërëb bi ci jëmmi ñi fi teew te ñëpp di ay ay woroomi xam-xam su ngeen ma jéggalee ci baat bi ak ñuy sàkku xam-xam ñu mel ne man moo taxoon bi ñu tànnee awlamatu thaqafat al gharbiya day lu am solo maanaam awlamat al thaqafa al gharbiya wa atharuha ala al aalam thalith wala wa ta'thiruha su la neexee maanaam mooy mondialisation de la culture occidentale te loolu yëpp danañ ko leeral su ci kaname maanaam fexe ba dundiin wi nga xamante ni moom la aw nit di dund ca seen bërëb ba ñu nekk ñu fas yéene koo wërale adduna si bëgg ñi ci des ña nekkul fa ñoom ñi dul ñoom di dundee noona di gis noona ne mooy dundiin te noonu lañ ko war a doxal loolu mooy mondialisation ak it nag ñoom niñ fas yéenee matal wërngal kapp adduna seen doxaliinu adduna ban jeexital lay jeexital ci réew yu néew doole yi rawatina réew moo xamante ni dañu ab jullit la kon loolu moom mooy importance wu euh, wala mooy am solo am solo suñu waxtaan muy tomb bi ñu dugg tey léegi waxtaan wi dañ ko fas yéene séddale ci xaaj yi ni ngir ku nekk mu leer ci sa bopp bi ci njëkk mooy bala ñoo tàmbali dañuy lalal wax la baat yi nga xamante ni moom lañ jëfandikoo ci unwaan bi wala ci titre bi baat bu nekk lan lay firi xam nga dañ fay tudd al awlama ñu war a xam maanaam lan mooy awlama ak ñun suñ ko waxee ci suñ biir waxtaan lan lañ ci jublu wax fi al thaqaafa léegi kon suñu waxee thaqaafa ni ki noonu lan lañ firi al gharbiya ak al aalamu saalis bi ñu wax loolu suñ ko leeralee ba mu leer ci bopp yi ñuy doog a dugg nag ci waxtaan wi su boobaa lépp lu ñu waxati dana leer da nga xam ne ndongo lii kat ba mu waxee nangam ji nangam la ci jug suñ noppee nag ñuy doog a def nag euh, su lay neexee ngeen tuddee ko muqaddama muqaddama dañ ci jublu maanaam histoire wala cosaanul am sa culture am sa caada bëgg nit ñëpp ànd ci nit ñëpp di ko doxe maanaam fan la tàmbalee xëy na tëkkahun lay doon dana jafe nga préciser ne da sàngam la waaye am na ci ay gëstu yoo xamante ni won nañ ci loo xam ne mën naa leer mën naa bañ a leer tew li ñuy wax postulat lay doon maanaam danañ ci mën a àndandi ngir ñu mën a am fu ñu taxaw ba mën a juboo ñu noppi nag doo ko wax lan mooy motif bi wala lan mooy falsafa bi lan la nit di jublu ci am yëfam bëgg ne nii daal nit ñëpp noonu la ñu war a doxe nii laay doxe sama kër nii laa bëgg ñëpp doxe këram loolu lan moo koy waral ñu dugg nag léegi nag ci tubaab bi thaqafa al-gharbiyya ci jëmmam ñoom suñu bëggee mondialiser seen culture suñu bëggee waral wëral àdduna si lépp seen culture ñoom ana naka lañ ko defee foofu bu ñu fàttee ñu aar ah, am na tubaab waaye ci biir tubaab yi ñun am na tubaab buñ ci jublu maanaam am na Amérique bi ci des mooy ñoom yan yoon lañ jaar ba fexe ba nañu dunde ñu imposer ñu ko wala sax ñu euh, nañ wax ne suruxal ñu ko ci biir ba ñu koy dunde te ñun yëguñu ko am na nañ ko jaar am na nu muy feeñe ba tey bi ci mujj nag mooy li nga xamante ni jortu nañ ne mën naa doon ay solution maanaam mën naa doon ay pajtal yoo xam ne suñu ci jaaree danañ mën a jàmmaarloo ak lenn ci jeexital yoo xam ne doonut yu rafet yi nga xamante ni moom la mondialisation bi am kon suñuy tàmbali mën nañoo tàmbalee rek benn ci li ma leen njëkkoon a wax mooy mustalahaat yi maanaam baat yi ñu ci renduwaan bi nga Platon dafa waxoon ne définition les mots avant que la guerre s'éclate mu ne li nu xaddid al mustalahaat qabla an tanshub al harb ngir xeex bañ a am xuloo bañ am baat yi ñuy jëfandikoo nañu xam ñun ñi koy jëf ñun ñi waxtaan lan lañ jublu ci baat yooyu moo tax baatu awdama danaa la ko wax dama laa ci jublu thaqaafa garb ak al aalamu thalis kon nañ ko tàmbalee ci bi njëkk bi mooy alawlama alawlama soo ko ci tàmbalee jar danañ jar ñu wax ne dëgg ba mu tàmbalee feeñ baatub alawlama moo xam ci arabe bi wala mondialisation ci français bi globalisation ci anglais bi yàggul maanaam ci ñaar fukki at lay toll gën jaabar yi ñaar fukki at ak juróom waaye jort naa ne li mu indi ci controverse maanaam jadal bi mu indi coow li mu indi néew na benn baat benn ma fu maanaam concept bu ko indi moom moom moom al awlama ndax maa ngi fàttaliku jamono yi may doog a dem Égypte muy doog a bees nii amoon nañ ci problème ñëpp ne maanaam duñ ko jël lan moo tax ñuy wax al awlama luy luy tee ñu wax al kawniya ndax problème bi ñu amoon ci al awlama mooy dañ ne al awlama moom ñëpp xam nañ ne ishtiqaaquñu ko ci al aalam ñu ne al awlama bi firi mondialisation wala bi ñu bëgg firi mondialisation jógewut ci al aalam indi na ci coow lu baree bari waaye foofu am na li usul yu ni naan mushahanaat lafziya rek la ci baat bi leen waaye maanaa bi war na ko mën a ndax awlama ci boppam al awlamatu ñëpp xam nañ ne masdar la masdar bi fi'lum fi'lu maadi bi mooy awlama awlama muy euh, waznu fawala foofu fi'l bi li ñuy wax iftiraadi la amutu woon ci arab bu njëkk waaye dañoo gis ne situation wala jamono laaj na ko ñu léegi ñu xaral ko baatu boppam ñu ne awlama mooy firi mbir mii wëral na ko adduna si kap kon mu jeex kon li ci am solo mooy ñu xam ne awlama baat bi dëgg la ca arabe soo demoon ci ñoom si booyi soo leen laajoon awlama xamuñu waaye dañoo dem jamono laaj ko ñu istiqaaq ko même xata su ci amee yéen ñëpp xam ngeen dañuy wax ne xata sha'i'a moo gën lan xayrun min qaa'ida mahjura xata boo xam ne siiw na ba koo wax mu xam ko moo gën nga wax qaida boo xam ne ñëpp bàyyi nañ ko ba kenn xamutu ko ñoo xam ne ñoom chan fara ñoo ko doon wax ak ñoom taabata sharan ngeen jégal ma ci yéen majalis yi ak ñun majalis yi kon kooku baatu awlama la awlama bi kon nee naa la amul problème ndax tarjama bi maanaam lañ koy firee ci arabe bi ak ci arabe bi la muy ci anglais bi wala ci français bi lépp normal na ndax su fekkee ne mondialisation ni ko Hachette di defee dane action de mondialiser ou de se mondialiser action mooy fi'l mbirum ba yor mbir mu wërngal adduna si wala yow ci sa bopp nga wërngal adduna si suñ ne woon nañ jox exemple bu ndaw Serigne Touba wër na adduna mooy ay mabaadi am kon mondialisé nañ Serigne tubaa wala Serigne Touba ci bopp moo mondialisé bopp mooy décentralisé lu mu ci mën di doon mooy dafay delluwaat ci baatu awlama mooy wërngal na adduna këpp kon foofu normal la même ba tey globalisation ci français noonu la ñuy wax maanaam bu globalisation ci français moom itam benn la action de globaliser son résultat la ñuy wax mooy action fexe ba globaliser mooy taamim taamim yaakaar naa mooy matale ba matale euh, natiijaam wala résultat ba tey lépp benn la su fekkee ne euh, français bi jàll na soo ñëwee ci anglais bi te arabe ñaare dañuy tarjama jëlee ko ci français yi wala ñu traduire jëlee ko ci anglais yi soo demee ci Webster student dictionary moom itam dane euh, suñu waxee global mooy ci globalisation boobu mooy lan lii la have wala having to do with the whole earth mooy am na maa lahu alaqa lu am alaqa ak adduna si lépp suuf si lépp loo xam ne adduna si lépp lay boole kon ba tey la la waxoon ne su fekkee ne xata am na ci ishtiqaaq bi amul benn problème ndax problème bi ca awlama moog la ñu jublu ca euh, mondialisation en français wala globalisation ci anglais benn la danañ wax alkawniya ba tey waaye lépp alkawniya dañ fa jóge ci alkawn bi mooy adduna si maanaam dun bi kon loolu mooy li ci nga xamante ni jaroon na ci di bàyyi xel teewul nag soo demee ci ñi koy taarif ci musalax bi da ngay dégg ñu naan la moom imbaraturia la ala imtidaad al ardiya maanaam ñoom empire lañ ko jàppee te empire li ñoo empire mooy borom doole yu mag yooyu nga xam ne bu njëkk dañuy fexe ba seen atte dañ koy wéyal ci kaw doole kon am na luñ ci jublu nee na dafa si waxuma la suuf si kese waaye ba ci kaw jaww ji kaw jawwu ji dañ ciy bàyyi ñaar xel benn mooy ittisaalaat bi ci des mooy al muwaasalaat ittisaalaat mooy communication comme ni ñu communiquer ni ci téléphone yi internet bi ñu jàkkaar lool wala satellite yi ak leneen lu manti doon yooyu yëpp ci ittisaalaat la bokk su dee muwaasalaat nag mooy dem beeg dikk bi li ñu wax transport kon yooyu yëpp dañ cee bëgg wax ne mondialisation moom mbir la moo xam ne euh, dañuy jël benn affaire teg ko ci kaw doole waaye dañ koo jaarale ci suuf si jaarale ko ci kaw jaww mu ngi dimbali ko nag économie maalumaat yi mooy informatique siyaasa politique euh, thaqafa euh, di culture kon yooyu lay dimbali ko la ko ci gën a ñor mooy intaaj fii nag jar nañu tàqale diggante ñaar alawlama bi firi mondialisation ak alaalamiya bi ñuy firee universalité Euh, su euh, anglais yi léegi universalisme lañuy la ñuy wax waaye benn la ndax alaalamiya suñ ko waxee day loo xam ne dafa am ijabiya maanaam kenn sañu koo dammat comme li alquran naan wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayyuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jami'a alladi lahu mulku samawati wal ard foofu l'islam am na alamiya ndax suñu waxee alamiya mooy loo xam ne al uxuwa al insaaniyya lay génne maanaam nit ñëpp ay doomu aadama lañ ñoo bokk seen cosaan asluhum mooy lan aadam ak xawa wa laqad karamna bani su suñu waxee ba tey mooy maanute gi war a am yemoo gi war a am amma suñu waxee awlama nag mooy fexe ba matale ko fenn mooy mbir moo nekkoon fii ci Darou Moukhty ñu ne ñun daal lii ñu dundee ñëpp ko war a dundee ñu koy tasaare kon bokkut ak la ñëpp bokk maanaam dama ciy jox misaal ci Daaru Muxti waaye Daaru Muxti li fi nekk normalement su fekkoon wër na adduna si xëy na tabaarkàlla mooy la mooy la nekkoon ca Matlabul Fawzi kon su boobu jeexee jar nag ma ne leen man li ma jublu ci aw la ma mooy nañ koy waxee rek ci taarif al-lughawi bi nañ koy tànn ci lugha bi kon mondialisation mooy fexe ba li nga yor wala yow ci sa jëmmu mu wër adduna ñëpp yor ko ñëpp dunde ko ñëpp gise ko noonu ñëpp jàppe ko noonu su fekkee ne al la nag moom itam moo gën a bari problème saqaafa bii firi culture dafa bari problème waaye jar na ñu wax ne su fekkee ne ci loxo bi arab yi suñu waxee ak tasqiif mooy li wax fudd baykat yi xam nañ ko soo ñuy wax reewtu da ngay dem ci reenu garab wut ko soo demee da koy fudd da nga koy fudd ngir mu doon garab ngir nga mën koo jariñoo lañ bëgg wax maanaam baatu saqaafaat foofu la jëlee fudd jubal mooy at taqwim ba tey waaye teewul nag suñ ko jëfandikoo ñaare am na ci ñetti maanaa yoo xam ne euh, bu nekk dañ ko jëfandikoo am na maanaa boo xam ne kenn nit lañ koy wax soo diggee ñu naan insaan musaqaf maanaam euh, koo xam ne intellectuel la kooku ibnu rushd dane woon ath-thaqafatu an ta'khudha min kulli shay'in bi qist nee na mooy lu nekk nga fexe ba xam ci dara foofu na buñ jaawale ath-thaqafa ak ilmu bokkuñu thaqafa mooy xam nga dara ci géographia xam nga dara ci mantiq xam nga dara ci riyadiyat nangam ci tibb fiqh nangam kooku mooy saqaafa kon am na loo ci boole moo tax soo demoon génie en herbe ca jamono yi am wala zitisen zitisen nu mu tudd zitisen match ba tey soo demee danga ci am dara ndax dañuy laaj fan mooy xam euh, capitale Kédougou euh, kan mooy président nangam ci réew yi euh, ay métro nangam yooyu nga wax bokkut ak nag al ilm al ilm mooy soo xamoon ci fiqh nga xam-xam ci xam ci ba dugg ci nga xam ne masail yi ñu la laaj yu bëree bëri da nga ko xam su boobaa nga tudd aalim kooku dëgg la dañu sax faqih bi dana jafee ndax imam Malik radiyallahu anhu imam dar hijra mosoon nañu ko laaj ñeent fukki masala bañ ko laajee dafa mel ne ki ñeenti masala la ci tontu fanweer ak juróom benn yëpp suñu ko laajee mu ne laa adri moo tax ulama yu ne laa adri nisful ilm kon a saqaafa mooy benn nit ki suñu waxee insaan mu saqaf ñoon homme de vaste culture am na beneen mooy nit ñi suñu waxee culture nangam maanaam culture waa Touba culture waa Sénégal wala yu mel noonu bari na yuñ ci jëfandikoo yoo xam ne xam naa waxtu yi dañu ko may waaye am na ci koo xam ne euh, yaakaar naa Kamal Dussuqi la tudd Kamal Dussuqi docteur la bu nekkoon jaami'atu Iskandariya nekk na jaami'atu Qahira damay ragal waxtu euh, bi kii léegi waaw nañ fexe kon léegi islaax bi ci athaqaafa culture suñ ko waxee dañ ne enzima la enzima mooy li ñuy wax régime régime du caagi ne xam nga nit dafa yor jabet naan damaa yor régime bokkut ak loolu ba tey nit yi dana ne Sénégal seen régime libéralisme la bokkut ak loolu régime mooy na ngay dundee na ngay doxalee enzima la waaye régime bi régime maanaa la maanaa mooy loo xam ne maa yaxtaliju fa sudur li nekk ci biir xol yi nga xam ne ba tey kaddu génneegu ko loolu rek mooy maanaa Abdul Qahir al-Jurjani noon la ko taarifee su doonee loolu nag dañ koy fexe ba taasiis ko ijtimaiya ci ni ñu dundee li nekkoon ci maanaa mi dañuy fexe ba lal ko ba nit ñi di ci jaar waaye nag dafa am nuñ koy jaare lahu siya xaasa mooy nga fexe ba xam ne lekk am na waaye dafa am nizaam buñ koy defee régime maanaam dafa am ndekki am añ re am njoganal am reer ca ña koy def ñeen ñi def ndekki añ njoganal ñen ñi def añ njoganal reer ñen ñi def añ reer foofu it ba tey dafa am ñu wuute xam nga loolu ay siya muxtalifa am na ñoo xam ne ñaan añ moom ceebu jën rek la war a doon ñu ne déedéet hamburger la war a doon ñu ne déedéet couscous la war a doon ñu ne déedéet kon loolu maanaam fasiin la noo xam ne dañuy jàpp ne maanaa mi nekk ci ñun ci ni ñu war a dundee nan lañ koy nan lañ koy jaarale ba tey am na ñoo xam ne nag seen mbir dafa gën a xat suñu waxee ak thaqaafa culture Sénégal moom la ñuy jëfandikoo soo déggee ñaan ministère de la culture ko jiite maam Biram Diouf ministère de la culture du leen lu may aar du leen lu may euh, média maanaam pecc meeg pomme yooyu pourtant culture dañ ko fexe ba li ñoo ixtisaal dañ ko xatal dugal ko ci ndiggante soos waaye gën naa yaatu lool euh, ñu bare bare dañ ko def nag waaye lii nga xamante ni man ba ma seetee ne moo ma gënal ci culture mooy kayfiyat tafsir al xayaat wa kayfiyatu ayshiha naka lañu war a firee dund bi ak naka la lañ ko dundee kon da nga ciy déggee ne la ma la tuddaloon ci añ beeg bi da ciy am solo lii ma sol nii su ngeen ko tuddee turki dara baax na njaareem euh, maanaam xam dara njaareem ni ngeen tuddee baax na su ngeen ko tuddee ñetti abdu baax na lu ngeen ko mën firi la ci dundin ak nan lañ ko war a dundee su boobaa am na ci koo xam ne lam ca am mooy chemise la boo xam ne day am sol ci jiin li ñuy wax mbaqal lañ ko def wala baraaye dugal ko ci biir soxna si moom day sol a bodéem jumbox bi di feeñ lu toll fii wala mu sol jipam wala mu sol mineem ak yeneen ak yeneen loolu ba tey nu ñu firi dundin la ndax su boobu su ma ci duggee dangay ngay ba tudd ci baatu xorriya da nga xam ne lan lañ jublu ci ci ci maanaam thaqaafa bu mel noonu waaye dafa am benn tafsir boo xam ne wala taarif boo xam ne Kamal soo da ko indi woon dama bëgg euh, ñu ciy delluwaat ndax danañu dimbali dane woon kullu ma yafaaluhu al mar'u aw yufakkiru fiihi aw yash'uru bi nit ki la muy def benn acte nga nit ki la muy xalaat ci xel wala la muy muy li ñuy wax al wujdaan nee na loolu lépp rek la am ci ay xamamte ci ay maanaam euh, pas-pas lépp dafay dugg ci li ñuy wax al thaqaafa su boobaa léeg-léeg lañu naan la as-saqaafa al-islaamiyya ci côté boobu lañ koy dugal waaye man bëgguma fee dugal as-saqaafa al-islaamiyya ndax dama bëgg tàqale ci diggante islam ak arab xëy na leen ci yenn ci mbaree bari ci yéen duñ ko nangoog man waaye man damay tàqale ci diggante ñaar yooyu islam ak ndax bari na problème yu am ci lislaam arab moo ko bi indi maanaam jël culture araab bëgg koo dugal ci lislaam bi nit ñi ànd ci te su ma demee ba ci kanam su ci yàlla mayee waxtu yi mat ko nañ ko jox waaye bala maa jàll dama bëgg bala ñoo génn culture ci boppam nañ tàqale ci diggante culture ak civilisation xam nga culture mooy ak saqaafa wax naa leen li muy firi wala li ma ci jublu man su ma ko waxee mooy ni ñuy gisee ñun xeet wi dund wi ni mu war a jaar ak nan lañ koy dundee su fekkee nag alxadaara la ba ma delluwaate ci achet dane ensemble des phénomènes sociaux religieux intellectuels artistiques scientifique et technique transmis par l'éducation man ensemble la majmua la majmua ci ay phénomène phénomène mooy zahira zahira ñaare euh, ci ni ma la ko mën a ixtisaale mooy waaqia la luy xew waaye luy xew di répété wu ba su ñëwee noonu lay mel loolu la ñuy wax zahira maanaam yoo xam day xew ci société bi nga xam noonu lay jaare ci diine ji noon lañ koy doxale ci euh, intellectuel maanaam ci fikra bi noonu lañ koy jaarale ci science bi ilmu noonu lañ koy jaarale noonu nag ni muy jaare te ñu koy jaarale ci diggante xeet maanaam ji li ñu koy waxee ci wolof maas ci diggante génération par génération génération noonu mu jaare nga xam ne dañu koy jaar ci di ko éduquer xale yi moo xam dañ leen koy jàngal ci woon ci tableau nii ci par internet bi wala da nga koy yàgg woon sa doom ba mu gis ko nee na loolu mooy civilisation foofu ma am ci sama mafhumu bopp ne kon saqaafa jaanib maanawi la nan laay gisee àdduna waaye xadaara mooy lan moo koy symboliser saqaafa ma ne le xadaara dafa doon ab seetu boo xam ne mooy refléter li nga xamante ni mooy génn ci saqaafa bi kon ni ñuy tabaxee nii xadaara la ni ñuy tabaxee nii suñuy immeuble xadaara la foofu ba tey dana jar ma bàyyi ci xel ne léeg-léeg euh, arab yi danañ def erreur bu rëy rëy dañuy def comme ñu ne nit koo xam ne insaan mutaxaddir dañ koy wax jubli ci homme civilisé te fekk du loolu insaan mutaxabar ku nekk insaan mutaxabar nga ndax nit ku nekk am na xadaara boppam olof yi am nañ seen xadaara euh, africain yi am nañ seen xadaara tubaab yi am na seen xadaara arab yi am na seen xadaara baynama atamadun nag mooy taaxe maanaam jóge nañ ca néegi ñax ya ca larmet ya ca sukk ya léegi ñëw nañ ci euh, taax yi étage yi ñëw nañ ci satellite yi ñëw nañ ci euh, projecteurs yi loolu kon mooy alxadaara amut alaaqa ak saqaafa lu dul ne dafay refléter li saqaafa doon yëg nga xam ne moom toujours dafay continuer ak maanaam la ñuy jëfandikoo maanaam li ñuy wax wasaayil moyens yi ñuy jëfandikoo loolu mooy xadaara la muy symboliser ci tabax la muy symboliser ci la ñuy réaliser kooku mooy xadaara bokkut ak saqaafa su fekkee ne garbiya bi ma ci jublu dama waxoon ne awlamat as-saqaafa al-garbiya al-garb ci maanaa bu njëkk bi dañ cey jublu woon ñi nga ne ñoo càmmooñ al muhayit al atlantique boobu loolu lañ ci jublu si ndaaw al gharb maanaam dañ ci jublu li ñuy wax noor Amérique te noor Amérique ñaar la muy Canada ak États-Unis d'Amérique ak euh, Europe al gharbiyya ñoom Allemagne France Italie euh, Espagne Portugal Hollande ak euh, réew yooyu boobu loolu lañ ci jublu woon na nag mafhum bi dañ ko li ñuy wax ci philosophie shahn lañ ko def dañ koo feesal dell ak siyaasa ndax bañ doon wax al gharb dañoo bëggoon a dàq URSS maanaam Union soviétique lañ bëgg a ak la ci moom muy Yougoslavie daata mu ci jóge mu Ukraine daata mu ci jóge ak Chine moom itam Cuba mi nga xam ne sax ak donte mi ngi ci sowu bi nga xam ne xarb bi amul madluwul géopolitique amul géopolitique ndax yow mi Sénégal da nga wax xarb te soo waxee xarb yow sañoo koo wax ci masalan lu demee nekk Allemagne ndax Allemagne féetewu la sowu sañ nga wax ci Amérique moo la féete sowu ak Canada waaye sañoo ko wax ci Allemagne sañoo ko wax ci France même Angleterre gi nga la lëngool dalaa féete nord dalaa féete bëj gànnaar waaye li ma la waxoon ci matlul siyaasi moo ci am dafa am mu askar wala camp boo xam ne dafa am régime politique bu ñu doon jël ñu bëgg koo tàqaleeg ñu ci des moo tax ñu naan al mu askar asharqi ak mu al gharbi kon suñu daa wax occidental loolu lañ ci yóbbu naari su la neexoon ñu wax occidental ñoom comme mamlakat arabie saoudi Masr ci côté waaye su boobaa ñëpp dañ ci dugg bari na ci yoo xam ne xëy na dana dana détaillé ba mu ëpp jarut ñu ñu ñu di ci jàll. waaye léegi nag am na beneen maanaam bu gën a yaatu mooy OTAN dañoo xel xelfu chimal al atlantique ba ci lépp lu bokk ci ittihad européen léegi dañu ko tudde al gharb xam nga foofu lu ñu ci jublu madluwul siyaasi am na ci waaye madluwul diini da ci am diini masiix yi mooy fii ne soo reseet Turquie ban problème la am ba mënut a dugg ci union européenne lool la am na ñoo xam ne dem nañ ba wax ko fi comme Berlusconi da ko wax mu leer nañ dana turaasuna al masiix yi amul dafay du wax soo amul alaaq waaye Euh, xalfiya diiniya bi nga xamante ni moom la turki yaa yor ndax turki ñëpp xam nañu ay jullit sax waaye mos nañu yor al xilaafa al osmaniya kon su ñëwee fekk si al bi nga xam ne al masihiya romaniya lañu ñeen di ko wax euh, euh, christianité kon su boobaa dañu am problème kon foofu al gharb dafa am mat madluwul boo xam ne mat madluwul diini la muy turaat idéologie waaye su ma waxee al gharb li ma ci jublu mooy bu njëkk bi ñoom Allemagne jàpp Amérique waaye nag Amérique moom ma ci gën a ñor ndax danañ dem bay wax ne li ñu wax mondialisation euh, culture occidentale du culture occidentale waaye benn culture rek la mooy amerique États-Unis d'Amérique ni mu gisee àdduna lañ fexe ba bëgg ko yaatal kon léeg-léeg su ma waxee euh, algarb la ma ci jublu mooy États-Unis d'Amérique kon fii lépp maa ngi woon ci muqaddama kon ngeen jégal ma fii li ma jublu woon ci sama bu unwaan mooy dundiinu Amérique bi ñuy dund ak ni ñu gisee dundiin te ñu fas yéene koo yaatal ba mu wërëngal àdduna si loolu nag lan jeexital la am ci réew yu néew doole yi rawatina réew jullit yi rawatina Sénégal kon lii moo doon waxtaan lii lépp nag ab tënk la woon tënk bi waxoon naa leen dama bëggoon ku nekk xam fa mi taxaw suñu xamee awlama lan lay firi mondialisation muy wëral dung kap suñu xamee saqaafa lan lay firi muy nan la ñuy dundee nan la ñu jàppee ak dund ak nan lañ koy firi suñu xamee garb lan lay firi muy mooy Amérique ak ay gaayam yi bokk moom culture kon su boobaa su ma duggee ci waxtaan wi kenn dootuma poser problème yow yaa ngi wax saqaafa xamuñu mooy lan mu des leen mooy al alamu thalis gi ñu tudd ci euh, unwaan muy euh, tiers monde suñ ko tudd ñu ngi ciy jublu li gars yi naan les pays développement Sénégal bokk Sénégal moom jaaragul sax ci yoon wu ñu développé nga wax muy def en voie de développement googu nag la ñuy tuddee al ko rafetal ndax dañu ci dugg xam nga Sénégal développé wu ñu ci jublu mooy Chine euh, ca ay jamonoom léegi am na ñu ne mi ngi euh, jege ci Amérique ñu ngi ci jublu mooy Argentine ñu ngi jublu mooy Brésil ñoo ñi nga xam ne ñu ngi xaw a dem ak su néew te su ma demee ba ci kanam ngeen xam ne Sénégal demul léegi kon ñu dugg ci tamhid bi tamhid bi dama ne woon dañu wax lan mooy cosaanu jël sa caada maanaam la nga doonnoo ca say maam ca nañu gise ne nii mooy adduna ak nii lañ ko war a dundee nga jël ko nag yow ne dafa war a tasaaroo saqaafa laa wax waxuma diin saqaafa wax waxuma diin ndax damay bañ ñu may jëm loolu am na ñoo xam ne dem nañ fa sore sore nee nañ ña ko tàmbalee ci bu njëkk nit ñëpp dañ daa ko wenn langue nee nañ yàlla mere leen daal di pes lex yi ku nekk di wax langue woo xam ne bokkut ak moroom su boobaa day am problème mooy ku nekk su waxee langue wu bokkut ak moroom ji te moroom ji déggu la kon danga nga soxla ku la firi li wax nga kooku mu ngi tudd la légende de Babylone wala usturat Babil Babil loolu juz'iyya bu njëkk wala muqaddama bi moom mën naa yenu maana islam indi na ko alquran indi na ko dane kaana naasu ummatan waahida nit ñëpp wenn xeet lañu woon te umma soo delloo niñ koy taarifé wala niñ koy définir maanaam nation dañ koy définir ci al qanun ad dawli al xaas wala droit international privé bokk na ci ñoo xam ne dañuy bokk benn luga làkk dañuy bokk turaad muy héritage wala patrimoine dañuy bokk euh, patrimoine mooy dono dañuy bokk wax naa diine dañuy bokk diine dañuy bokk territoire loolu dañ koy wax umma kon dawla bu njëkk umma la daa doon kon soo alquran ne kaana naas ummatan waahida mën naa nekk te it lu yenu maanaa ndax aadama ak i doomam ñëpp xam nañu wen làkk dañ daa ndax yàlla dafa pes nit ñi nag ku nekk di laa làkkam allahu alam waaye dama ne ba tey lii mënut a firi euh, awlama mënut a firi nit ki soxla ne kon man ni ma gisee adduna ñëpp noonu lañu war a dundee xam nga kii lan lay firi tarjama maanaam sababu tarjama lay lay indi sababu nit ki lii mu wax mu war ko firil keneen ndax su fekkee ne damay wax wolof kii di wax tukulóor te déggante wuñ danaa soxla intermédiaire bu dox suñu diggante su ma waxee mu ne mbii mi su ko waxee mu ne nee na su ma ne ko mane mu ne ah, ah, ñu ko waxee nag déggoon naa ko ndax ci ñoom laa jàngoon waaye dama ko fàtte almuhim maa aleyna suñu junjee foofu li ma ci jublu mooy ne ustura bi rek xëy na sababu tarjama lay indi wuute am na te gis na wuute soo amee ci xel ci ci lakk làkk am na cim xel danaa ko wax léeg-léeg gaa yi dañ may weddi dama ne leen ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo nattoo ñu jàngo arab nattu la xam nga nattu la nag wala nabluwannakum rek la hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin yàlla dañoo nattu ñu jàng arab suñu problème mooy suñuy suñuy xalaat dañuy yaakaar ci wolof lañu xalaat waaye xalaatu wuñ ci wolof ci arab lañ xalaat ci arab ba noppi doo ko sotti ci wolof loolu mooy suñu problème moo tax léeg-léeg wax arab gën laa yomb wax wolof rawatina ñu ñi nga xamante ni yàlla dañoo nattu ñu dem ci naar yi ba bari na ci ay ay mafahim yoo xam ne munoo fexe fexe ba tasawur ko sax ci wolof da ngay wax ba jàgg da nga naan waaw loolu nu ñu koy waxeeti ci wolof sax daan waaw mi ngi noonu daal nga xam ne da koy jàll loolu wu nag dëgg la dana sàkku kon ne yow luxa bi làkk bi soppiku na waaye même yi wala concept bi di soppeeku na waaye mën naa laa wax ne li ñuy wax impératoriat yi maanaam empereur yu njëkk yi euh, empire yu njëkk yi yépp jaar nañ ci jéem a wërngël këpp seenub àtte maanaam comme Roumanie al qadima al ighriqiya grec yi ak romain yi ku nekk jaar nañ fi ci foofu da fexe nañ ba seenub àtte bëgg nañ mu wër adduna ak ñoom nag fan lañ doon yaakaar ne fa la adduna yam xam nga bu yàggul rek dañoo yaakaar ne Sénégal gii fi nga xam ne eh, gis nga bañ daa wax naan Hind al jadida boobu Amérique gii lañ ci jublu ñoom Vasco de Gama dañ koo xamul woon ndax ñoom yaakaar nañ ne fii la adduna yam kon ñoom bañ bëgg seen euh, seen atte wër adduna kon fañ yaakaar ne fa la adduna yem foofu lañ xamoon fa ñuy yem le moo tax seen gazawaat ñuy def di jéem a noot yeneen réew yëpp dañoo bëgg nañ yaakaar ne noonu la adduna war a doxee kon ña ngi koy doxalee ca seen gox bañ nekk na gën a tasaaroo dem par exemple Égypte na dem feneen ak feneen ak feneen kon loolu mën nañu jàpp ne mondialisation la am na ci loo xam ne danaa ko ci borxal tuuti te ngeen jégal ma ko ba tey ci façon mondialiser culture la maanaam fexe ba sa culture ba ngay dund ca say maam mu law te arab yi ñooñu ci gën a nattu fii ne français yi xëy na amuñu ci problème waaye arab yi ñooñu ci gën a nattu ndax arab yi yàlla da leen jox l'islam wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi li yubayyina lahum ba ñëwee nag ñoom l'islam indi na seen mbir fekk leen nag lenn ci seen i aada la ca dul noonu l'islam da koy dàq ndax ñëpp xam ne yéen sallallahu alayhi wasallam ah, wax wala mu jëf wala mu iqraar te du iqraar nit mukk ala batil li anna dalika muhaal loolu mu jomm na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim arab yi nag ba ñëwee fexe nañ ba potoxlu ci lislaam jooju ndeem lislaam diine adduna la ñépp ko war a ànd wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin te mooy al alamiya wala universalité gi ma waxoon ci ginnaaw ñu ne nañ ci jaarale sunu sunu culture du ñëpp nag waaye am na ci am na ci arab yi soo ci al ahdul abbasi yi lu gën mooy furs yi dañ doon xuloo seen biir ak araab yi ku nekk di wone ak euh, mu di ak kawe furs sax moo delluwaat moo tax ñu delluwaat ca seen diine maanaam ca seen aada yu njëkk ya ba léeg-léeg nga gis ci ku demee Abu Nuwaas ndax ngir dafa am ay xalfiyaat wala dafa am ay cosaan ci furs yi ñoom lay ndamoo ba sax ak jaamu gañ daa jaamu sawar kon nga xam loolu culture la mën naa jox misaal ci fiqh yoo xam ne su ma ko am na foo xam ne du ma ko fa wax waaye comme que yéen ay jàngkat ngeen su ngeen ko jàngatee da ngeen xam ne yoon na dem nañ ba soo demee fiqhu sunna rek mi ngi ci di wax ci nawlante ñu naan arab ndax nawle la ak kudul arab loolu am na ci fiqhul islam yi am na ci fiqhul islam yi ba tey su fekkee dañuy fasub sëy ndax ñu dégg arab ñu dégg arab ñaar ñi koy fas suñu déggee arab ndax sañ nañ koo fas ci weneen làkk wudul arab loolu am am na ci fiqul islam yi ba tey nañam ko nañam ko nañam ko ci kon li ci gën am na ñu nettali neen Ibnu Abbas dane Munkar ak Nakiir suñu laaj ci bàmmeel arabiya lañ koy laaj lañ koy waxee nga xam ne booba euh, fi ne Ibnu Abbas nag ñu bare bari dañ koy wadaal ay wax yu bari rek ne ko moo ko wax waaye li ma bëgg a jublu foofu mooy dañoo bëgg a wax ne ñoo moom lislaam ji benn ndax naar da koy woon sax xam nga da dugg ci jàkka ci naar sëlmal julli gu mënti doon yore sa alquran di jàng naar laa jël noo tudd nga nekk Muhammad mu ne la muslim wala la ah julli la wala nga doo jullit soo ne koo jullit la ñu ne la islam ismak qabla al islam maanaam noo tuddoon euh, avant l'islam am na ci beneen boobu laay mujjee ci euh, amsala yi fexe nañ ba tëj xadis bu ne ahibbu al araba li thalath li annani arabiyyun wal qur'an arabiyyun wa lughatu ahli al jannati fi al jannati arabiyya im saa sallam foofa nee nañ yontu ko daane am ñu bari nag ci muhaddisun yi weddi nañ ko waaye li tax ma di ko indi ko wax daane na ngeen bëgg arab arab al araba mooy arab yi na ngeen leen bëgg ngir ñett ndax man mii ab arab la yun saa lu mu bokk jar naa bëgg arab la lu mu bokk jar naa bëgg mu ne nag ak làmmiñu ara euh, nit ña ci àjjana la ñuy wax ci àjjana mooy lan mooy ay arab muhaddisun yi dàq nañ ko ñu bare bari ndax euh, xëy na maanaa bi mën naa jug ci ñaar yu njëkk yi waaye ci mujj bi ci àjjana bi mooy problème fa lañ loolu la ñuy wax lu ci mën di doon am na ci ci ñun ñoo xam ne dañoo gëm loolu ba jàpp ne kon ñun li ñu nekk dafa néew doole da ngay dégg ñu naan nahnu arabun lisaanan wa innama sawadatna ummahatuna loolu gàcce la wax loolu la naan ñun kat sunu làmmiñ ay arab lañu wax waaye euh, sunuy nday ñooy ñuulal waaw ñun mooy lan fa laysa yujibu sawadul jismi safahatal fata wa suafahmi mënta nekk ab der rek wàññiwut diine wàññiwutum xel kon foofu Sëriñ Tuubaa am na lu lu mu fiy wane lu yéeme waaye foofu dama fay bëgg wane léeg-léeg nit ñi dañu mbubboo diine jaar ci ngir seen yëfi bopp loolu laa ci jublu buñ jàpp bu kenn yaakaar nag diine ci boppam laay dal ndax islam ji wér li ma la mooy dafay taamim dafay mattali nit ñëpp su boobaa aada jëpp ju ci rafet nangu na ko maanaam caaya ji wuute wut ak xaftaan ba kële di sol fële loolu moom Euh, jar na ak yooyu ñuy takk seen bopp yi nii ak sama laafa mi nga xamante ni moom laa kii bi kon loolu saqaafa la yu mel noonu nag dañ koo dugal ci diina ji ba ñu baree bari sëñ bi da nga ci def loo xam ne li hay la subhaanallah xaraam yaa xii yooyu jërul ñu ciy dugg ndax xam bi ci des mooy lan mooy alfalsafa ci awlamatu saqaafa waaye nit ki lan moo tax lam jëlee ci baay ak maam mu ne lii daal dama ko war a tasaare ba mu wërngal adduna xëy na yoon wi nga xamante ni moo gën a gaaw moo gën a simple su ñuy expliquer ko mooy li philosophie naan al ana wal axar man ak keneen man ak keneen gis nga nit ki lam yor daf koy fonk da ngay dégg ñu naan sama nangam bi man mi nga xam ne saa kër bàyyi laa nekk ba léegi sama bëgguma kër sama saa fu ma lay fekk dama naan sama kër sama kër laa lay wax te kër gi moom ma ko ndax ñeenti góor ñi fi nekk ak la fi taxaw ak dépassé saa bàyyi ko joxe waaye dama lay wax ne nit ki al ana la daf fonk lu nekk ci boppam la ñuy wax al ananiya maanaam selfish moom la ñuy wax égoïsme nit ki ko def ba lu ko xaw a taq da koy bëgg a di ko xëcc ci boppam loolee nag ak lu mu mën daf koy waggar daf koy fonk daf koy rafetal di ko taaral su sañoon ku nekk maanaam am lu mel noonu kon xëy na loolu loolu lu ci am solo la te xam nga alxuraan wax na ko dane kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun gaa yi lañu yor dañ naan ko ngi daaw rek yaakaar na lii ñu yor moom mooy noonu da am solo nag mooy wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan min almuhim loolu du suñu waxtaanu tey kon foofu jarañu bàyyi xel ne xëy na bokk na ci falsafa bi mooy ku nekk la mu yor yaakaar na ne loola la keneen ku wuuteeg lii nag du lool ndax nit ki ci boppam dafay jàppe boppam paramètre ci kan mooy nit ndax da yaakaar ne na nga jàppee adduna nanga nga jàppee sëñ bi na nga jàppee lislaam ñi ku nekk la ko war a jàpp xam nga problème boobu moo ñu jotalee ak sunu mbokk yi li ñu jotalee ñoom masalan dañ naan la tawassul xaraam xam nga ñaan jaamu yàlla yéene ko diw xaraam nangam nangam xaraam na ne ko déedéet ñaan ci barke sëñ Tuubaa xam ma dagan na ñaan ci barke sëñ diw dagan na muy problème ku nekk nag ma ngay jëmale foofee kon nit ki na mu gisee àdduna noonu lay jàppee ne ni ko nit ñi war a euh, gisee moo taxit nag noonu léeg-léeg dana tax soo ëppee nit ki doole dana ko forcer ne ko nii nga ko war a gisee gis nga xaa kiy duma doomam ci mu war a def nangam da ko ëpp doole gis nga su màggee ba ëppatu ko doole moo tax mënatu duma loolu li ci jar bàyyi xel la Amérique fii ne ñoomuy forcé naan leen jaar leen ci démocratie ak jaar leen ci nangam du leen lu may dafa gis ne adduna nii lañ ko war a doxee ñi mu ëpp doole nag mu ne dox leen ko nii waaye Russie gi xam ne ñi mu ko laal te démocratie jàpp nañu démocratie amu ko jéem a def noonu euh, Chine gi nga xamante ni ko laal du ko def noonu ay Irak lay noggudu fii Syrie ko te mën naa su demee ba am ay problème mën na indi ay ay ay problème ci biir Amérique kon foofu euh, jar nañu bàyyi xel ne xëy na la ko junjoon lépp du leen lu may nii laa war a doxe am na meneen mbir mu ci am mooy colonialisme gis na colonialisme yi ni ñu def ci réew mi ni mu bare jaay nañ suñu maam yi déporté nañ leen yóbbu leen ba Amérique ñu baree bari dee nañ ci bato bi ñu sànni leen ko ci biir ndox mi ñenn ñi ñaas nañ leen ñenn ñi changé nañ seen i tur ba faw xamatuñ fu ñu dëkk lépp ñu ne waaw waaw ndax leen bëggoon a civiliser yéen asrul budaa yi ngeen nekkoon xamu leen woon dara ci àdduna su ñëwee def leen nii nag kon da ngeen ñoo war a sant waaye walu leen ñoo xaram yaa salaam maanaam kala génn sam réew sonal la génn say maam maanaam génn la ci sa diine yu baree bari not la ñu ne waaw war nga maa sant ndax su lu kon ak man fii ne doo xam électricité tey kon fii ne seen jumaa ji nu rafet ni ngeen ko tabaxee du ngeen ko xam kon nangam ak nangam booba xurriya dañ doon wax ñoom fii sóoraale wuñ ko am na ci benn téere bu ñu wax la férocité blanche benn péruvienne moo ko bind Euh, tur bi nag dafa xaw a ñàng yaakaar naa Rosa Emily mu mel noonu la tudd daja wax lu am solo dane Amérique jàpp gi mu jàpp ne mooy soldaaru bu àdduna bi maanaam la police du monde li ko waral moom li ñuy wax al masirul mubin wala moom moom lañ gëm moom dañu seen masir mooy dañoo war a jubbanti nit ñi ku def noonu li ko waral mooy ñun liñ gis mooy noonu kon nag ndéem liñ gis mooy noonu ku gisee neneen lu dul noonu nañ ko dindi am na ñoo xam ne lan moo tax ñu gis nit rendi ko problème boobu la rek te soo fekkoon sax xëy na loolu du waxtaan waaye soo duggoon ci euh, li ñu wax intégriste yi ñi nga xam ne dañuy tawil an-nusus wala dañuy tafsir an-nusus tafsir uhaadi loolu mooy seen problème nii rek la nas bu wax ku waxul lu nii euh, weddina matnul Qur'an te matnul Qur'an qat'i la matnul qat'i la ñoom dañ ci egg ne qat'i dalaala la kon nañ ko rendi yooyu nag xëy na yàlla nañ ci yàlla mosal ñun egg guñu foofu ci Sénégal soo yowee nag ci tubaab yi ci seen jëmm nan lañ ko defee fii jar nañu wax ne ñoom itam bokk nañ ci leneen gis nga tubaab fexe nañ ba dañ ne wax pensée humaine maanaam a tafkir al insani dañoo yaakaar ñoo ko moom gis nga li ñuy wax falsafa ñenn ñu naan al bahth an al haqiqa la wala an al suñ koy jox taarix dañ koy tàmbalee ci grec yi yamale ko fii ci euh, Amérique kon su fekkee ne da tàmbalee ci grec yi ñoom ci Platon ak li ko jiitu euh, ci euh, nu mu tuddati ko ci ñoom Hegel ci ñoom Descartes ci ñoom Karl Marx ba ci mujj gi ñëw ci euh, Kant ak euh, ki faatu 2004 euh, français bi te muy asla américain bi te muy asla ki français Jacques Derrida nga xam ne fii yëpp lépp luñ ci xalaat ba di ko nos ci wàllum doxaliin tubaab bi moo ko def lañ la wax kon kay tubaab bi moo yore taarixul fikra kon kay tubaab bi ni gisee noonu lañ ko war a gisee su boobaa gis nga ñi nga xam falasifa yi fi jotoon a nekk xukamaa yi fi jotoon a nekk ñépp dañ leen fiy jëlee képp koo xamante ni bokku ci diggante bi loolu dañoo bëgg a xàkkar dañoo bëgg a téyeel seen bopp maanaam masirul aalam kon ñun daal li ñu def noonu la ci Sénégal nag moo ci rawate gis nga français bi ñu ñëwee xam nga suñ mag bi dana woon dañ lay xëpp su jëriñu ñu xëpp la maanaam dana bi ñu doog ñëw dañoo wax ne daanañ fi jaay am na ñax na xam ma am na taas woowu ñu ko daa xëy xam ma guppaale ma saabu ñaari jaam du noonu la gars yi dañ ne saabu ñaari jaam mooy maanaam tubaab bi da indi ab saabu saabu bu kese sëñ bi nga jël ñaari nit ak seeni nopp jox ko mu dem mbira ngo noonu lañ commencé ndax xam nga da koo xamul rek ba mu demee nag ba mu nooy mu commencé rëbbal boppam moom tubaab bi waaye am na leen lu mu ci def ci xëpp gi ba tey xam nga li ñu wax les quatre commune ñi nga xam ne ñeenti communes yooyu nga xam ne ñeen jàppoon comme ay citoyens français nga xam ne ñoom dañoo mujj ba am nañ droit di wote député yeeg yooyu nga xam ne ñi dëkk Bawol bokkuñu ñu bokk Saalum bokkuñu ñoo ñëpp kenn bokku ci ñii ñoo ci bokk loolu façon wala xeetu euh, xëpp la ndax xëpp laa bëgg wax maanaam fexe ba boole la ci ngay doxe ni tubaab yi doxe nga war a jàngi kon tubaab di làkki français euh, yore biig li ma la waxoon ci mbaqal su ko defee sëq sa kawar mën nga cee tegu peñe karawaatu ngir ne dul caagi ne xarafi yi rek waaye lii mooy dundin tubaab bi loolu moo taxoon sëñ mag bi ba ñuy indi fee école tubaab bi fële ci kër gu mag ci école euh, Ibrahima Thioy bi dañuy wax ne suñu bàkk bañ ci diisoo suñu bàkk bu su dafa waxoon lu am solo dana nañ ñu jox seeni xaraf ñu def ci gone yi suñu yar nga xam ne maanaam saqaafa bi wala dundin wi suñu yoon nekku ci tubaab bi nag loolu la fexee ba notti xëy na nam ci réussir lu ko raw américains yi réussir na ko li tax mooy Amérique daanaka dafa dafa ñëw di coloniser kenn Amérique dafa ñëw ba nit ñëpp coloniser ba ñëpp bañ tubaab mu ñëw ak xeeti ni boppam ne na waa koy maa ngi nii ñi ngeen doon waxe tubaab tubaab kese du ñii am na beneen tubaab boo xam ne jàmm leen bëggal maandute la leen bëggal démocratie la leen bëggal ak jamoo la leen bëggal kon moo tax am na sax comme Saliou Salam day wax ne euh, mu fakkirun yu bare bare dañ ne Afrique suñ bëggoon suñ bëggoon mu développé dañ ci seet euh, manhaj manhaju sëñ tubaab bi bés euh, fa am manhaj laa wax waxu manhajul muridi manhaju sëñ tubaab bi na mu doon dundee su fekkoon ne jaar nañ ci ci wàllum développement économique social su ko defee mën naa avancé nga xam ne tariqu salis lañu doon du jaar ci ñi tubaab yi jaar du jaar ci ñi communiste yi jaar kon loolu ci wàll la ci ci tubaab yi ni ñu jaar soo duggee nag ci américains yi li ñu wax américanisation mooy al amraka daanaka mooy mbir mi xam nga sëñ bi mbir mi fii ne gars yi dañuy coow waaye du mondialisation de culture occidentale bul yaakaar ne tubaab yi yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee français yi ñuy italien allemand ay hollandais lañ boole ne léegi ni ñuy dundee dañ ko dundee déedéet Amérique ci boppam la rek mooy Euh, seet na muy doxe su ko defee mu fexe ba adduna sépp di ko doxee dafa am ku ñu wax Ronald Steele dafa am téere bu mu tudd Pax Americana muy firi asalaam al amérique yi da cee wax ne deuxième guerre bi mu jeexee rek Amérique dafa fexe ba euh, def ko occasion fexe cee jaareel nag ay aadaam ay cosaanam rawatina nag bi nga xam ne Union soviétique daanu na en 1991 te lépp na nag Gorbatchov léegi gis na ne kon amatul kenn koo xamante ni danay wujjeek moom ci wàllum idéologie te nag buñ fàtte ne Amérique lu nekk def na ko ngir euh, Union soviétique daanu daana financé ay réew moo xam seen régime baax na baaxut ngir bañ ñu bokk ci ñoom waaye bi bi nga xamante nii nag léegi la Union soviétique daanu en 1991 Amérique bi nag daane waaye léegi géew bi nag yaatu na su ma neexee ma tëbëka dal kon mu samp mu dëndëm kenn sañu ko simpi gis nga 91 la la la la Union soviétique daanu ci kaw Irak mooy li ñu wax xarbul xalij al ula damaa xamul xarbu la war doon wala xazu ndax tolloowuñ doole adduna sépp ñu dal ci kaw xoole bàyyi xëy na ay tadaayaat yeeg yi du xaj fii waaye li ci am solo mooy Union soviétique jóge na fi George Bush mu mag ma mooy bàyyi Bush mi génnee na benn baat bu bees bu tudd an nizam al alami al jadid le nouvel ordre mondial kon nit ñëpp nii lañ ci war a gis nga nouvelle la wax de kon alam bi léegi nan lay doxe foofu lañ ko tàmbalee yemu fi waaye commencé nag léegi législation wala doxaliinu Amérique nañuy doxalee seen loi léegi ñu fexe bari ko jaarale ñu koy muy génn ci bitti Amérique te dañuy wax euh, ci xaanun dañ naan xaanun du génn territoire ñaar su génnee territoire ambassade lay doon wala bateau navire de bu nekk ci bitti li ñuy wax al miyaa al alxaarijiya waaye su dul loolu kon réew mi seen luwaa mi ngi yem ci réew mi su fekkee ne keneen dafa defee leneen feneen foofee ca réew yooyu lañ ko àtte waaye Amérique fexe na ba ñu fexe ba atteem yooyu ñu ko defal feneen atteem yi nekk waroon dox Amérique ñu ko def ci biti Amérique comme ni ñu am na benn qaanuun bu tudd Petro Helms Petro Peyton Helms am na ci ba tey booba li mu mooy nit ñëpp nañ fexe ba gaw dañu wax xisaar embargo Cuba te Cuba ba fa Fidel Castro nekkee ba léegi dañu ko embargo réew yëpp ñu forcé leen ko ba tey euh, xanuun bi ñuy wax Damato bi nga xamante ni day fexe ba libi ak Iran ñoom itam ñu ñu def leen noonu ci wàllum économie kon gis nañ ne ñu ngi forcé nit ñi ginnaaw bi nga xamante ni dañuy soviétique wéy na Amérique yëngul foofu gis nga banque mondiale ak front monétaire international bi xam nga euh, dañ koy financé rek Amérique moo ëpp li ñu ciy financé moo tax daanaka ay waawam moo fi dox gis nga Sénégal 93 xam nga 94 lañ fi taawim taawim de fàtt naa baatu tubaab bi taawim mooy xiimab xaalis bi nga wàññi ko ni nga ko waxati ci tubaab baay dévaluation gis nga bi ñu dévaluer bi ñu dévaluer euh, franc franc CFA booba dafa am ñaar yu ci amoon benn bi mooy bëgg nañoo changer régime politique ñaare bëgg nañoo changer régime économique ndax ñoom dañoo lënkale ñaar dañ ne nit ki réew mi ngir mu avance ci économie il faut euh, mu jaay ci démocratie li ñuy wax multipartisme gars yi daal di gaaw noqi Abdoulaye Wade ca fañ ko defoon ca kaso ba président la léegi indi ko ñu ñu jëkk a def mooy dévaluer wàññi xaalis bi lu ñu tegaat mooy li wax xas-xasa mooy privatisation privatisation mooy fekk loo xam ne réew mépp ko moomoon euh, ñu jaay ko aw leet la maanaam am sëriñ diw mu am xaalis jënd ko su ko defee moo ci yam su ko defee euh, li ñuy wax asiyaada muy souveraineté maanaam kilifteef gi nga amoon ci économie da koy ñàkk su boobaa kilifteef gi nga amoon ci sa politique da nga koy ñàkk problème boobu dal na Indonésie bu Suharto en 1997 nga xamante ni fexe nañ ba mu libéraliser li wax libéraliser fi mu toll réew mi xaalis bi dugg baax a baax waaye gis nga fan yu néew lañ ci teg seen économie daanu seen monnaie mi ngi tudd robi robi jékki-jékki fan yu néew mu ñàkk soixante-dix pour cent ci xiimaam ci valeur am nga xam ne kooku moom day daanu dal na fi Argentine dal na fi réew yu baree bari te gis nga Sénégal coolee bari waaye yu mel noonu ko dal du leen lu may privatisation libéralisée yëkkati euh, xaalis wala payoor gi ñu war a fay nit ñi te ñu néew ñooy ay fonctionnaire sama classe gi li ñoo xalaat ba baadoole yi féete woo jooytu te kanam nag lay ci kenn tane kanam rek la jëm ndax am na ni mënuñu lay financer toujours xaalis nga di ko di ko nga nutati kon fii dama fi ñëw ci maanaam nag jumtukaay yi nga xamante ni moom lañ jëfandikoo ñoom tubaab yi ngir bëgg ta tasaare seen caada rawatina Amérique li ñuy wax alhaymana Amérique dafa fexe ba li ñuy wax hégémonie da ko def dafa mel ne dafa dal ci kaw gaañi ci économie ci euh, saqafaam fii ne bari na ci ci ñun ñi rek ñoo xamante ni ay baati anglais yu bare bare dañ koy baamoo xamuñu sax lu mu firi waaye jàpp nañu ngir neexal waxtaan wala ngir xam ne kan man mii saa yu la war naa cee boote ay baati anglais léegi moom français moom jëlee nañ ko ci ngeen jégal ma xëy na ci jàkka lañ nekk waaye bàyyi leen ma tudd baat bi nga xam ne dafa woon ci kenn ci waykat yi waa ji Fata la tudd nee nañ da ko àndoon ak euh, soxna su tudd Viviane ma jégal waaye dama ciy jubloo kii tuuti xam nga am na fu waxee ci biir da ne ko fekk mu taxaw ci màddoo ma ne ko lady can you stay dina foofu ñaar am intéressé ma ci màddoo bi McDonald's bi nañ ko bàyyi su ci kanamee danaa ko tuddaat ndax ci euh, wàllum dund yi nii ak li ñuy lekk ak li ñuy naan ci lay dugg waaye ma ne ko lady can you stay xam nga lady mooy asayida can you stay hal laki an tabqa wala an tabqa yi la wax an tabqa yi ok man ngeen jégal ma xam nga naar yi ñoo yàq ndax am yee laa ëpp lu may kon ma ne ko lady can you stay lan moo tax ba muy wax wolof di wax wolof ba ci àgg mu dugal ci maa ngi ko fekk ci buntu McDonald's teg ci ne ko lady can you say wax ma ko waxu ko euh, pouvez-vous attendre wala pouvez-vous maanaam yu mel noonu jëfandikoo anglais dañ koo saxan ay idéologie ba xamatul fu mu nekk il faut muy indi anglais ñu ne ci saa ji de kii de kon ma ngay déglu 50 cent wala daana déglu Tupac dana déglu Akon wala Akon wala ay ñu ci man <laughs> ah da ngeen ma jégal ngir leeral la rek te laa xayaa fi te yaakaar naa ne amut euh, problème wax nañ Seydina Abdullah ibn Abbas daañu ko wax yenn baat léeg-léeg ci baat yu xorom yoo xam ne fa muy dugg day yéeme comme baat yooyu gars yi di tere ci euh, wala bayit yi ñuy tere ci muxtaaraatu sha'r al jaahili ci woor di ko firi mu dugg ci ndax dañ ko laajoon ba xam ndax dana tere dana dog naq ba dana firi njàpp wala déet dafa mel ne ki euh, bari na ci ñun ñuy jëfandikoo yenn ci baat yi day am feneen danaa ci desuwaat waaye Amérique it am na façon yeneen xam nga am na wasaayil yoo xam ne ñu koy jëfandikoo li gars di wax euh, hard power maanaam mooy doole doole dëggantaan la ñu jëfandikoo gis nañu réew yi mu jëfandikoo doole Irak jëfandikoo ci dooleem ngir lan bëgg euh, li ñuy wax ak démocratie ya dugg ci démocratie xam nga Irak dafa njëkk wax ne waa ji dafa yor arme de destruction massive aslahatu dimar shami ginnaaw bu ne léegi dañu dañuy changer nizam bi ndax démocratie mën fee am charqul awsat al kabir yooyu yëpp ci la dugg kon jëfandikoo na doole jëfandikoo na doole ci baree bari ci ay Panama ci Vietnam yu baree bari am na ci yu am ndam am na yu mu amul ba ci Afghanistan bi gis nga ko ni mu demee ni ki noonu jëfandikoo na euh, ba tey li wax euh, soft bi mooy bi mooy soft power ba hard power la woon soft power mooy al quwwa an na'ima maanaam ne ko kat ah saa waay taxawal gis nga soo moytuwul damay téye sama économie bari nañu ko ci def ñoo xam ne gis nga libi xam nga Libye dana woon liqueur liqueur bi gu yàgg googee dana woon defu ko moom Kadhafi dem na ba 2003 moom reconnaître na ko ne maa ko def te yàlla xam ba xam def na ko te man maa ngi yaakaar ne ba léegi defu ko waaye dafa xamatu mi def reconnaître na ko fay na fay na ci ay ay indemnité yu baree bari ngir bëgg a dellusiwaat ci gaañ yi léegi ànd nañ ko nañ ko waaw su fekkee ne yaru nga mën nañ laa bàyyil sunu li des ci mburu mi ak yooyu soo ñu def la def Iran soo yaruwul ñu def la ni ñu def Irak te gis nga Irak dañoo dal ci kaw ba mu nar naa nar ci kaw kon loolu itam ci jëfandikoo it waaye euh, xëy na li nga xamante ni danaa ko fàttaliwaat ci donas yi la ne Amérique bi guerre mondiale bi jeexee ba léegi jàpp na ne léegi adduna si dañoo war a mel ne ñun maanaam suñu bàkkeloo mii daal dafa ku mu gis ab dafa yaakaar ne murid la war a doon man nag murid laa wax murid lay doon maanaam dafa war a bawal bawale euh, léegi-léegi sax su solee yooyu ñuy wax Boniface dañu jàppaar kii daal kon bokku ci kon daa war a sol maxtum dafa war a comme maxtum yeeg euh, marakis yeeg turki dara njaareem yeeg Amérique moom itam dañu waaw nit ñëpp noonu la ñu war a def waxuma la comme ni ñuy doxee ci démocratie waaye adduna daal mooy kon ñun niñ ko gisee moom laa waxoon ci almasirul mubin li ñuy wax amrakatul aalam américanisation du monde moom kon ñun lañ lan la ñu war a wala boog li ñuy wax al xolmul américain le américain ñu ñu ñu fexe ba mu law fépp xam nga ndeysaan pasteur ba Martin Luther Martin Luther King Junior ba muy wax I have a dream maanaam am naa lu may gént ndax ëllëg nan lay Amérique mel xam nga lan la ko Malcolm X waxoon I have no dream I have no American dream but an American nightmare dane laa ara xol ay yaxul min Amérique laa ara ay yaxul min Amérique bal ara kaabuusan lan mooy tàqale ci diggante kaabuus ak xol mooy nit ku doon gént rek sëñ bi dañ koy dóor dóor yu métteeg di dugg ci teen ak di génn yu mel noonu ama xulm nag shay'un axar la shay jamil moo tax sa gaa yi naan al xulm min ash li ci des ñu ne euh, astafurlah damaa ñum de ar ruya min allah wal xulm koy firee lu mu ci waa ji dana gisul benn xulm lu tax gisul xulm mooy Amérique li mu tasaare ci àdduna ne moo xulm du dara maanaam dañoo fexe ba musique bi ñuy wax jazz musique bi ñuy wax pop ñu tasaare ko nga xam ne fii ne ñun ñii mën naa am ñu bañ a xàmmee jëmmi Michael Jackson mi faatu ba yàggul waaye ñëpp dégg nañ Michael Jackson daanaka nga xam ne ku maanaam waaye lu gaa waaye gàtt gàtt dégg rek dégg nga Michael Jackson kum doon benn waay am sëñ Mbàkke Lo rek la sëñ Mbàkke Lo sax fas na ko yéene tamit ndax uh, fas naa jaar ci yoon na ma ko jéggal niki noonu uh, xam nga li ñu fi tudd sànq kooku ñoo Akon te fii ne gaa yu bare bare dañuy puukare woone ab Sénégalais la moom kay Aliou Badara Thiam la tudd waa su def Sénégalais nag di nga bàyyi fi ñaata sénégalais fii euh, tuddoo leen masalan xam nga sëñ bi dafa yéeme am am na ngone su ndaw su nekk euh, Touba Xaadim Njaay Rachid la tudd doo wax ne tubaa la dëkk mukk de doo ko tudd fàtte nga ko da ngay dem ba Amérique nga jëlee Eken tudd ko euh, li tax walla seet beneen waay boo xam ne da ngay sopp sax fan la cosaanu ci Amérique comme ki ñoo Oprah Winfrey borom magazine boobu ñuy wax Oprah nga xam ne ñooñu daal kon kon seen saxaat bi wax dugg na gaa yi fi ne koo ci gis léeg-léeg mu takk ay noppam lu muy déglu pop lay déglu wala R&B rock te kat la muy firi dara xam ko ci la muy firi dara dara xam ko ci su doon déglu Youssou Ndour nga ne ah xëy na wax ah, xam na wala sax sëñ bi na déglu waaraatekat yi kii na déglu alquran yi na déglu xasaayid yi zikar mu bàyyi ko fi kon loolu am na ci beneen bi mooy gisa film ci moom itam filmu euh, cinéma yi xëy na ñun itam foofu mën naa wax ne mën nañoo bañ xamee xàmmee ñoom nu ñu tudd waaye léeg-léeg da dégg ñu naan la Kona xëy na tuddul Kona wala Rambo ñoom Sylvester Stallone la ñuy wax Arnold Schwarzenegger ñooñu nga xam ne dañuy nekk fenn ñu leen di fay xaalis ñu leen soo demee na nga lang fële fii nag fi tëq nangam ba mu jeex ñu fay leen lañ leen di fay suñu leen taqalee dara te suñu paree dañuy sumb ko kenn deewu ci moo xam nag film yooyu la gangster yi ñuy tudd ak yeneen ba tey foofu am nañu ne gis nga Amérique Amérique ba muy doon quinze nee nañ Amérique ci boppam soixante seize pour cent ci film yi film yi soixante seize pour cent yi euh, ca Europe Amérique lay jóge xam nga loolu yéeme ne télé bi daanaka lañ cay indi ci matière yi lañ fa indi lu man doon cinquante pour cent yi ba tey Amérique lay jóge mooy fii ci Sénégal rek euh, ay Santa Barbara lañu fa laa tegal yeneen ak yeneen nga xamante ni moo xam ci RTS la wala muy yeneen yi nañ ma ko jéggal moomuñu ko ñun Amérique lañ ko jëlee kon kon li ñu wax ne ñu ngi tasaare dundub jaambur ak nam ko gisee dëgg la moo tax it gone ngi ni dem goo xam ne ma ngay tubaabe te yëgu ko xëy na loolu doon nañ ci nett am na benn musalsal bu masa wax nañ ci rajo ne nit euh, faatu na ngir loolu xam nga dañ koo dañ ko kii dañoo ólumee ólumee lañ ko xam de xale jigéen gi far foofa la kii ba yem ñu ne ba subaati te xam nga loolu lañ ci bëgg ndax subaa nga naan sawaay fan lay mujj ah ndaw si moom loolu jaaxal ko marimar mii daal moom bakkanam moom sama bakkan du ko fekk man na kenn jëralu ma ko ci àdduna <laughs> ah ñu ma ko jëral bëriwul ko kon mbir mi daal mi ko ñu bare bare ci gone yi xam nañ Alicia Keys xam nañ ba ci ñooñu di football américain yi football fi sax nu mu tati am na gardien boobu nekkoon kii man nag yu mel noonu dama koy topp ñaar yu bari bari Almania la yaakaar na américain la ak euh, ki ki ñuy wax Steve Malbrink nga xam ne ma nga Angleterre dañ la diw mii américain la waaye maanaam club sàngam lay joué ca ca Angleterre diw mii euh, day joué club ci Amérique dëgg day joué film ci Amérique waaye cosaanam sàngam la comme ñu naan la Al Pacino euh, Sicile la dëkk ñu naan la Robert De Niro xam nga italien la noonu ay George Clooney ñëpp ku nekk ñuy wax la fan mooy cosaanam waaw suñ mbàkkeloo fuy cosaanam mën naa am ndaam ndaam la man sax amuma solo waaye man suñu tuddoon ci sëriñ su tedd si bi nekk rek koo ci tuddoon way juróom jigéen kenn du xam koo ci tuddoon kenn du ko xam te ñee dañu xam seen kër ga ñaata lañ ko jëndee Beverly la nekk wala déet ah ak ba muy fiancé maanaam ba muy ngoros ndawam sa bàgg wala jaaro bi mu ko takkaloon ñaata la ko jëndee xam nga moo tax léeg-léeg da nga gis suñu gone yi ndeysaan su ma ñëw ci asar dinaa ko wax koo xam ne day sol fii wañ gu diis gann mu diise ko soo koy maa la gold rek sama gold xam nga mooy zahab mooy wurus ci euh, anglais waaye ndax ni mu takk gold la wóor kon wax nañ ne gis nga Michael Jackson am na benn cli euh, benn album bu tuddoon Dangerous nee nañ quinze millions jaay na ko ci wax dëgg quinze millions ci xaalis bi quinze millions album benn ñaar ñett ba muy junni junni ba muy junni muy million mu def ko ba fukki millions juróom te ñu ne cinq millions yi rek la jaayee biir Amérique nga yaakaar ne ay sénégalais bokku ci duñ ci jeex mais xam nga moom daal li ci gën wax nañ ba tey gis nga vidéo yi nekk ci àdduna 90 pour cent yi Amérique ko def yii nag fu mu am dana jeexital ca ña koy seetaan dana jeexital ca ña koy dégg naa da moom miy wax moom yii yëpp fu mu ko xamee bëgg gëstu rek am na benn saxaab boo xam ne su gaa yi mosaa laaj lu baax moom day laaj lu bon ngir mu koy teet damaa teewlu wut saxaab bi doon ci internet bi internet bi lu am solo la gaa yi dañuy wax na moo ko kaasa yam mën nga cee naan bisaab mën nga cee naan la ca des yal nga ko xaqiqatan xukkum bi nag mën nañ la ko jox mën a caw yar bi moom ba mu fi ñëwee nga xam ne pentagone moo ko génnee woon ginnaaw bi gaaw nañ ko tasaare bañ ku nekk am fi nekk dafa yaakaar war nga am blog gars yi di am ay site dugg ak yañ fay bañ dugg soo doon seet ñu baree bari ci ñuy naviguer ci bi lu leen ci jub mooy conversation am man de am naa fi saa yu benn waay saa xool ko ba xam kii de français la moom kii de hollandais la kese maanaam euh, comme Wikipédia mi ngi fi loo bëgg gëstu daanaka ci àdduna am na ci doo ko yër même l'islam jee murid gi soo ci kiyoon man am na xëy na dana am lu ci woon ñu baree bare ci sunu dañ ci jaar xëy na loolu dana gudd waaye man naa cee woon ci ni muy feeñee mm, ci euh, américains yi seen dund gis nga la sëñ Samba radiyallahu anhu doon wax ca dof bu mag baag dof mu daw ba dañoo dañoo dal nee na dof bu beeg dof mag bi dañoo xuloo ba ci ñu dem ba xeex euh, dikkal leen far jaasi nekkoon seen ñu ko xëccoo ñoom ñaar ku nekk ba mu ne nii dof bu ndaw yàlla fa mu dimbalee mooy ca ponku jaasi ba da jàpp dof mag bi fu mu ca mbar mi waaye li wolof naan ku la mag ëppale sagar léeg mën naa doon dëgg dof mag ne ko hey saa yow da am nga problème gis nga mbar mii ni mu ne pandiix jaasi ji wan na ko man mi yor mbar bi noonu laa def yow jaasi ji lu mu def. da ko ne yalax rek te bëy ñun nag lañ ca doon yàlla ko suñu ñëw nag américain bi dañ yur leen dara ñu bëgg faa wàcce nag jàpp ne sëñ bi soo demoon Dakar tey moom waratoo sol eh, caaya wala mu laafa waratoo sol marakis foo soo kii est eh bien que alors comment ça nga yor wax. nga xam ne fii ne soo ko deful bokkoo ci ñoom nañuy wax diaspora wala yow branché woo maanaam bala ngaa nandate bala ngaa bokk ci àdduna dangaa war a dégg tubaab dangaa war a sol ab costume bu rafet kii moo tax da nga gis sax suñu mbokk yi nga xam ne dañuy wax ci diine léeg loolu dana leen dal wàññiwul dara nag ndax man daanaa ko defit na jamono lool ko simu ba jekk saa eh bien l'islam ci boppam dafa moderne mi ngi au juste milieu quoi sañ bi loolu jaru ko ci ay wolof ngay waxal waxal leen wolof yu leer nañ ñu xam nañ ko ndax waxi jàmm rek nga leen di wax nga xam ne maanaam problème egg nañ foofu maanaam xoolal ci ni ñuy dundee man jort naa ne danañ dem ba ci kanam moom gis nga li ñuy wax ci ñoom maam yi laax yeeg cere yeeg yëpp dañ dana fi dañ dana fi dañ illa la ngay dem di ko jënd ci ay sachet ñëw defar ko maanaam ba tey loolu dafay duggaat ci culture américain li ñuy wax take away take away mooy jël rek dem mooy fast food daal euh, fast food mooy alwajibat sari'a maanaam yam ñam yu gaaw xam nga fii ne gone yu baree bari léeg-léeg dañ naan ah paa bi de moom dafa bëgg cere lool xaar ma ñëw dem ci fast food bi su demee ne ko saa jaay ma shawarma quoi kii ne ko jaay ma hamburger tubaab bi da wax ne yéen amu jot adduna dang-dang la time is money nekk di sonn di sonal jigéen ci ñuy euh, togg ak yooyu xam ngeen nu ngeen def da ngeen dem ci resto ba ngeen jënd soo ñëwee jaar am na benn problème bu am ci Sénégal gis nga lañ doon wax ci teraanga ak yaatu gi day dañ suñu bàkk loolu day xëy ko keneen keneen su gis nga bàyyi nam daa def wala maam ceet bi ñëpp fi daje borom fanweeri at ak juróom mi ngi fi am na doom mi ngi ci biir kër su ñëw day sukk ci baaj nuyu ko su dee muru jox ko ñaari loxo sujjot man damay sujjot su ngeen sujjot ngeen ko tudde wala loxo li ngeen ko tudde su ñëwee mu xam ne kon kër gi ñëpp fanaan nañ fa fanaan kii dara jot na ko am dara jotu ko ku nekk mu xam nu mu lay nemi ko toogin wa jekk naam jekkut ak xoolin wa waaye laa su li dañee nag fes fuut moom ku nekk day dem soo xëyee dem mën ngaa bañu nuyu bàyyi sax ah, paa bi dafa ubbeegul wala yu mel noonu léeg-léeg mën nga am am na ñoo xam ne dañu nekk seen kër ñetti fante duñu gis seen baay man da ngay dugg ah, yaakaar naa su demoon Dakar waaw ndax man sañ naa dem Dakar te dama tàggu baay gis naa ci koo xam ne ndeysaan euh, suñu bàkk soxna moo doon sëriñam waaye gis nga euh, daal xulos googu la dëkk jamono suñ seex nag la ko defee ci mujjug suñ ci njëlbeen suñu bàkk su bëggee dem Mbàkke dañoo ne ko suñ bi man dama bëggoon am ndigal ci dem Mbàkke te ñëw boo bàyyam lu natu yooyu nag moom day jeex moom ndax euh, dañ naan jamono xewwi na ko ci maanaam dundin woowu xam nga dama leen fi tuddoon so waajooje waxoon ci maa ngi koo fekk xam nga ci buntu mag dama ne ko lay di kenn yu sëy li ma gën a jaaxal mooy la moo mu fekk ko ci buntu McDonald's te McDonald's amul ci Sénégal McDonald's amul ci Sénégal ak Kentucky xam nga McDonald's ay silsilat mataahim rek la ay restaurant yoo xam ne masalan benn waaye koy defar nga xam ne nangam la ñu def xam nga su fekkee ne Kentucky ñooy defar euh, yaakaar naa KFC lañ ko tuddee KFC ñooy defar ginaar yeeg yu mel na McDonald's bii nag nga xam ne moo defar hamburger yi ngeen gis ñu koy nettali ñu koy bind dañ koy gis sax ñu koy publicité amut Sénégal am na jamono ca 2002 mi ngi amoon Égypte ak Afrique du rek waxoon nañu sax Nigéria boobu amu fa waaw Fata mi nga xamante nii nag na ma jégal du ma tuddaat waa ji nga xamante nii xëy na Kaolack la dëkk nan lay fekkee soxna si ci buntu McDonald's te McDonald's amu fi bëgg woon ne nan te xam naa li xew rek du lii nag dañ dem ba nga xamante ni ku li ma la waxoon ku xëy day jóg rek dem yoonam xëy na mën ngeen bañu fàttaliku théâtre boobu gars yi dax dafa am baat boo xam ne dama cee marqué ba léegi boobu na gone laa ndax yaakaar na ay katum dis yooyu la woon euh, waa ji da doon liggéey ci benn euh, société mujj ñu def ko muy directeur général maa ngi fàttaliku ba mu doon xuloo morom ja xam nga lu ko wax dana gis nga man booy tam pire laa cere bañ naa ko ba tam xarit ba laa koy rek loolu day dugg ci li ma leen wax ci ci yi cere dàqu laax dàqu yu mel noonu ñuy wax ceeb ba ca ñooy ceeb sax moom dalay sonal kon nag def ci hamburger yeeg shawarma yeeg yu mel noonu xëy na xoolal soxna yi ba tey soxna yi comme ku ci muuru waxuma la sax gis nga ndoget ak yooyu moom waxatuñ ko rawatina nag soo demoon ci dëkki taax yu dul fii kom Touba ak dëkk yii Touba muy ay daaru yeeg yooyu soxna yi da nga gis ñu sollu toll fii ay bodi ak yu toll fii moom moom mooy mbir mi soo muuroo nag ñu naan waaj day ibaadu wala saawaay moom dafa xaw a am problème wala dafa tàng diine euh, bari na ci ñëpp la dal gis nga ñu mag ñi ñuy tudd waykat yi da leen di gis ñuy wax ay baat yoo xam ne xamuñu ko wala ñuy dunde yoo xam ne mënuñu ko da ngay gis waa joo ne xëy na ab joueur la day sol benn kii bu diis gan nga laaj ñaata la ko jënd muy nangami million te nangami million yooyu soo dee seet la mu koy fayiku ay weer yu bari lay doon mbër yi da ciy am nga xam ne fi ne gis na seen signature contrat yi dañuy mbëkkante nii daanaka dañu xaw a saagante sax sëñ bi te di ko jëlee ca américain yële nga xam ne dañuy catch wala dañuy boxe wala yu mel noonu waaye du sunu aada ak doonte làmb nee nañ sunu aada la soo xam naa su dee aada mu aada ju yéeme da nga ci gis benn ministre day am ñoom itam nañu ma jéggal wala benn administrateur boo xam ne day wax ci rajo bi nga koy dégg ñu ngi koy laaj xaalis bi ñaata mu naan somme daal mi ngi damaa xamul nuñ koy waxeeti ci wolof puukare woowu da koy def maanaam man kat damaa dégg tubaab wala damaa kii ba yooyu man xamul nuñ koy waxee ci wolof waaye du caagi rek euh, ñaaw ak réer la ci jublu kon foofu euh, ndeysaan euh, soxna Ami Mbàkke moom sëñ koso ndeysaan sëñ koso usuloo fan yi lu xoromu loo xam ne li arabi naan charrul baliyati maa yudhik la xëy na mën naa doon aw léeb waaye luñ mën a jàngate lu baree bari la dana waa dafa yoroon dafa yoroon waaw am xar la yor waa ji dafa yor am xar léegi di ko jaay jaay jaay jaay mu tëj a far mu romb benn waay bu jaay ab appareil portable nii léegi mu xaw xam na xaw a sonn mu noppalu mu dégg waa di ko xaar mel mu ne ko ah, saay portable bi nag mu ne ko portable bi moom clapet la non Samsung la clapet la ndax xam nga am na euh, ñaari mémoire day jël la audio ak image mu ne ko ñaata lay jar mu ne ko fukki junni ah, saa yi génn fukki junni jox ko moo ne suuti benn waaye romb ko moom mi doon jaay xar mi te mi ngi doon diglu waxtaan wi waa romb ko ne ko borom xar mi xar day jaaya ah? ko waaw xar mi de ni ko sa waay waxee rek samsung la kalapet la xamar a jël ñoo ko xaar ba bàyyi danañ ko wax mooy roy ci boppam Sénégal ni ñuy roy dafa yéeme Sénégal ni ñuy roy dafa yéeme te nag la daloon ca borom xar moomee ba am xaram jërut boo am na ñoo xam ne dana leen dal fii ba loolee dana leen raw ba lañ doon wuti ndax ñun adduna yi kese dañoo ñor way ne laaxirata hiya daarul qareer dunya moom mataa rek la ndem nag adduna kese ñor ñu am na yoo xamante ne xëy na tubaab la jig waaye jiguñu loolu laa bëgg a joxe misaal ci borom euh, xar moomee nga xam ne dafay toppandoo borom portable bi nga xamante ni dafa am deux euh, carte mémoire yu kon dafa mel ne la sëñ bi doon wax sëñ Tuubaa ne woon sëpp naa adduna ma gis ni ñëpp ci mama te seen moom ñu ne ko luy mama mu ne mama mooy ñëpp solo ci menn mbedd te mu ne seen xel wa ekk wulul ca sawara loolee yàlla nañu ci yàlla musal nañu yàlla musal kon fi ñu mujje mooy yenn xaatima yi niñ koy tëjee mooy loo xam ne jot nañ ne suñ ko defee li nga xamante ni moom la américain bi bëgg euh, aadaam ji law ci ñun yàlla mën nañ cee musal xëy na ñu bari bari mën nañ ko xam waaye xam nga problème fan la nekk ndax danañ ko def man mën naa daanaka wax ne dañoo fi war a fexe ba sunu aada nañ ko joxaat gëdd sunu aada nañ ko joxaat gëdd maanaam réew mu nekk mën na ko Sénégal mën na ko feneen loolu dina yàqal sa diine dara waaye dafa am loo xamante ni warut a mën a ñàkk ci ndax moo lay ràññale ak keneen xam nga nan ñaari façon mën nañ ko ci jaar benn bi euh, éducation la éducation li ma jublu yar moo tax ma naan éducation ak euh, enseignement maanaam dañ koy yar te pare ñu jàngale ko yar gi li ma ci jublu mooy maanaam mu yaatu ma ndax fexe ba nit kii soo toog moom mu xam na nga ko bëgg a wax mën ngaa toog bañ ko wax dara mu xam la maanaam ban tasarruf wala ban soppax ni ku nga bëgg mu def lu ci am solo la li ci am solo nag mooy fii dañ ko war a jàngat bu baax a baax ci nan lañu war a euh, euh, yare njaboot gi nga xamante ni ñooy doon niti ëllëg yi euh, su boobaa yar gi nag yaraat leen ci suñuy valeur ñun day lu am solo masalan ay ngor fulla teraanga yaatu day yu am solo ak it lan la war a wundu ñoom ñoom ñu xam ko baax a baax yar boobu it yaakaar naa dafa war a tegu ci kaw diine tegu ci diine su ko defee ak ci ay teggin lépp dana sotti ndax pas-pasi diine yi mooy loo xam ne kenn da ko mën a génne ci saqaafa nit ki lu mu xas gëm fas ko rek kenn mënu ci dara alquran di nga li mu wax wala tasubbu alladina yad'una min duni illahi fa yasubbu allaha adwan bi ghayri ilm ñooñee su ngeen leen tegee seen kaw dara rek dañuy ñëw ci seen kaw moo tax pas-pasu diine day du am solo suñ fexee nag ba sunu culture bi nañ ko teg ci kaw diine ju dëgër lu ci diine nangu ñu teg ko ci fexey sunu valeur yooyu ci ngor fulla teraanga ak jom ñu fas ko ci gone yi dana baax yooyu nag da ci jar ñu teey bu baax a baax ndax li ma ciy bañ mooy ñu tashadut teeŋal ba mu ëpp mooy ca ñooñee mënoon junj sànq eh, day yéene kon li ñu tudde wasatiya wala juste milieu jaar ci digg bi day loo xamante ni mënu cee su boobaa nag am njàng ñëw ndax am njàng ci lañuy ñuy yare bëgguma nag xëy na gaa yi kenn da ciy weddi waaye dama bëgg wax ne rek ñiy wax wolof dañuy wax lu am sol gis nga am réew mënut a avancer mukk ci muy doxee ci làkku jàmbur bu la ci kenn tane réew moo xam ne day doxe ci làkku jàmbur maanaam làkk mu dul wax mu bëgg cee doxee day am problème mooy li ma leen waxoon sànq ñun la ñuy mooy dañuy xalaat ci arab indi ci wolof euh, ki jàng tubaab xalaat ci tubaab indi ci wolof xoolal suñ bi gone gi li muy sonn ci suy jàng maanaam primaire bi daanaka lépp da koy jàng ci A B xam nangam nangam yooyu loolu nag soo ko doon wax naan alifun su fekkee ne alifun ngay waxe wolof mu xam ko ci mu xam ne lii ngala lii ña lii ca ba mu jeex xam baati wolof yi pëpp lépp poñ poñoor bu nekk lu muy firi ba noppi nag nga toggaleel ko ci yooyee nu muy mën a jàngate xam-xam yi kon lu mën a nekk la te saxir caa man gis naa ne euh, def na ci am solo ci mbindin mi gis naa ci suñu cheikh euh, cheikh Ndiaye Qatar suñu ngi def jéego yu am solo yoo xam ne day bëgg ba araf yi na doon arafi wolof maanaam arafi alquran yi ngax ñu mën a sàmm alquran ba soo mënee wolof man man ay euh, ay alquran man koo jàng nga xam ne doo sonn ci araf yi ci des waaye lu ci mën lii soo ko defee maanaam njàng mi te jàng ci saw làkk moom mënut a ñàkk ndax su boobaa fexe ba sa démb danga ko mën a aar continuer ko ci suba danga nga fexe ba ki nga xamante ni moo jóge fële te yor lu dul noona du man a jeexital ci yow kon loolu jox naa ne munu cee ñàkk dana tax sax yow nga mën a euh, importe exporter laa bëgg wax nga génnee sa culture keneen mën koo dégg man koo jëfe kon bokk na ci li nga xamante ni manees na koo euh, fajtale mbir mi jàkkaarloog tubaab bi ne alt fii la ñuy mën a yem mooy ñaar yar gone yi ak mag ñi ba pare yare leen ci njàng te ñu leen di jàngale ci seen làkk bopp su boobaa nag arabe ku ko bëgg a jàng mën koo jàng comme ni ñuy taxasuse euh, français ku ko bëgg a jàng mën koo jàng anglais espagnol ak yeneen ak yeneen sëriñ si daa mel na ki waxtu wi moom jël naa ci lu bëree bari wax naa ci wax ju bëree bari waaye li mu ci mën doon njariñante lañ bëggoon euh, xëy na yéen ji dafa ëpp te it maanaam am nattu dama dal wax naa ko sëñ Ahmadu mii ndax ba biig bi ñu naafi la dara nekk doon sama ay mbir su ko defee ñu def noonu eh, yàlla na yàlla def liñ ci def jëmmam ji tax su taxee yàlla nañ ko jariñoo ñëpp maa ngi leen di jégalu lépp loo xam ne léeru ci sang si dañ ko leeral kon sëñ Modou Kara bismillah jazakumullahu xayran eh, sëñ Mbacké Lo yaakaar naa ne cant gi am na tàmbali waaye waaye amul yam waay ndax umpale ñàkk jot geek xatade gi ak circonstances yi nga xamante ne fekk nañ lañ ci biñ ñuy sàkku ci yow waxtaan bii nii waaye nag loolu lépp da ko bàyyi ngir xam ne kat jataay bii jotaayu jariñu la jotaayu jariñe la kon nag bépp jataay bu dul moom xaj na mënoo ko gën a kawe loolu moo tax nga gën a ñëw ci jataay bii kon nag loolu moom ak cant lay doon goo xamante ne faaw ñu beral la ko yow ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te lii ngi fi wax lépp lu ci njariñ yàlla nañ ko jariñoo lépp loo xamante ne lu ci mën a gàllankoor la yàlla nañ ko yàlla fegal yàlla nu yàlla soppi lépp aw yiw kon ñu ngi di sant sant goo xamante ne am na tàmbali ay waaye amuñu maay xam naa ne ñu fàttali mbooloom mi rek ne bu soob yàlla suba euh, Issa Ndiaye incha allah moo fas yéene bi. lim fas yéene waxtaane moom mooy al usratul muslima wa taxaddiyatil waaqi maanaam euh, njaboot gi njabootu jullit ñi njabootu jullit ak yu yu yi xew yi xew yu bees yi nga xam ne moom moo xew euh, loolu la fas yéene waxtaane ñun incha allah euh, damay jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudous Mbacké mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane ñu door ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss Mbacké bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balooq di ndokkeel sunu conférencier bi sëriñ Mbacké ci réussir bi nga xamante ne yàlla defal na ko ko ci biir waxtaan wi bu baax a baax di ko sant ci coono bi nga xamante ne jànkoo naag moom di xamle rek ne am na ay tomb yu néew yoo xamante ne seetlu nañ ko ci biir waxtaan wi kon loolu lislaam dafa mel ne moom gisewut noonu nga xamante ne moom la occidentaux yi gisee mondialisation ndax bu ñu xoolee ci ki ñuy wax imam Shafi'i yi am na ñaari ngir am na ñaari ngir ngir mu njëkk mi booba ma nga nekk xijaaz ngir mu mujj mi booba mi ngi nekk misra muy Égypte la waral loola mooy imam Shafi yi dafa dégg ne moom alamiyatul islam bokkut ak ni ko occidentaux yi déggee ci mondialisation alamiyatul islaam ni ko imam Shafi yi dégge mooy nam doon doxale di ko attee ca ba mu nekkee ijaas bokkut ak nam doon doxale ak di ko attee bi mu ñëwee Égypte kon loolu mooy reconnaissance l'islam ci wàlluk nit ku ne mu saxal yonent bi sallallahu alayhi daf daan fekk ay nit ci seeni aada ak seeni cosaan bu ñëwee la muy dugal ci ñoom mooy seen pas-pas mooy dugal ci ñoom nañuy jaamoo yàlla muy e, ponki lislaam yi waaye nañuy dunde ak nañuy xalaate moom lépp lu ci juyewut ak diine da leen koy bàyyee noona kon dafa mel ni kon occidentaux yi ñoom niñ gisee mondialisation loolu mafhum boobu muy e, compréhension boobu maanaam dafa nekk boo xamante ne bu négatif la loolu nag ñun faaw ñu xeex ko ndax li tax ñu xeex ko mooy yàlla dafa bindu àdduna bi ngir mu dox ci benn xalaat yàlla dafa bindu àdduna bi ngir mu dox ci e, wenn xeet waaye yàlla dafa wax ne yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa la li ta'aarafu waaye inna akramakum indallahi atqaakum yàlla dafa reconnaître ne man maa leen bind waaye maa leen def ngeen di ay nation yu wuute ngeen di ay xeet yu wuute Shuayb ak i xabaayil ku ne xam na ko comme ni nga ko waxee léegi nation mooy ñu bokk aw làng waaye ginnaaw ñoom ay Shuayb lañ ak i xabaayil kon làng yi bokkut ginnaaw làng yi bokkut xalaat yi du bokk naka noonu gisin yi du bokk naka noonu anamu ni ñuy dundee muy mode de vie bi du bokk waaye yàlla dafa reconnaître loolu lépp ne lenn dong laay seet ci yéen ne mooy mexyaar bi mooy nattukaay bi moom laay ci nit ki muy taqwa mu ragal yàlla moo xam americain bi la moo xam arab bi la moo xam pël bi la moo xam séeréer bi la li yàlla di xool ci moom lislaam di ko xool ci moom mooy mu ragal yàlla xool ba yàlla nekk ci moo tax nga gis lislaam bi mu ñëwee mu mënoon a yaatu ba mën a daj mboolem xeet yépp nga gis ku mel ne Bilal Bilal ibnu Rabah nga xool rol bi mu joué ci lislaam te doonu nit ku ñuul noddu moo ëpp doole ci l'islam te ki ko def nit ku ñuul la nga xool salmaanul farisi ab perse la gis nga rôle bi mu sooyee ci lislaam nga xam ne yonent bi àgg na ci ne salmaanu minna ahlal bayt boobu solo bi salmaan am ci yonent bi ba yonent bi boole ko ci ahlul bayt nga xamante ne yàlla daf leen a tagg ne wa yutahhirakum ahlal bayti tathiran loola mooy wane ne kon lislaam moom gisewut noona noona nga xamante ne noonu la occidentaux yi gise mondialisation yàlla nag mi nga xamante ne moo bind àdduna xam liy mën a doxal àdduna képp koo xamante ne bëgg ngaa doxal àdduna ci nu wuteek ni ko yàlla bëgge booba doxalin du day du réussir moo tax jafe-jafe yi nga xamante ne occidentaux yi ñu ngi koy jànkonteel gis ngeen ko danañ jëfandikoo mbooleem lu ñu am te yàlla moo ko wax fa sayunfiqunaha summa takunu alayhim hasra summa yughlabun maanaam ñi nga xamante ne inna lazina kafaro yàlla dafa wax ne mboolem liñ am lépp danañ ko financer ngir bëgg a def loolu ñuy wax ay mëna te mooy li nga waxoon léegi mooy ni maanaam not àdduna bi seen alal jëpp comme ni nga ko waxee dañu lay xëpp bu ñu la xëppee nangu woon nag ñu soog laa xëpp léegi li ñuy jëfandikoo gis nañ ne ci jamono ji toll ji ñu toll mooy xëpp waaye loolu lépp du tax ñu réussir ndax duñu àgg ci xol yi ci kaw mazahir yi rek muy apparence yi la ñuy mën a euh, not waaye xol yi moom mënaguñ koo not ndax loola li ko waral mooy uslub biñ jël muy doxin wiñ jël moom mooy doxin woo xamante ne maanaam natiru doomu adama moo ko nanguwut parce que doomu adama yàlla daf koo binde koo xamante ne day ko euh, koo xamante yàlla daf koo teral yàlla lim ko terale mooy daf koo jox am xel muy xalaat boo bëggee jël nag sa xalaat si bopp nga sol ko ci doomu aadama te indi indiwoo ko conviction maanaam demoo ba indil ko loo xamante ne lu lu dal xelam la lu lu dëggu la bu boobaa loola du réussir te kon mooy li nga wax nii américains yi fii ne nangu nañ àdduna bi ci wàllug apparence yépp loolu am na li leen ko may mooy seen moyen financier ak seen doole politique boo xoolee médias yi ñoo ko euh, maîtriser foo dem média yi télévision yi lépp film yi lépp ñoom ñoo ko yor waxin yi réew moo dem ba ci réew yi comme ni nga ko waxee réew tiers monde yi fu mel ne Sénégal ni ñuy waxee sax langage bi amir langage américain yi moo fi nott nga xamante ne français yi sax li ñuy am am doole nga xamante ne ñoom ñoo ñu colonisé woon waaye ñoom américains yi dañ leen a gën a bon nu ñu colonisé ndax ñoom colonisation bañ doon def ña ko tegoon ci force force nag képp koo ko noté yàgg-yàgg dana comme ni nga ko waxee bu amee doole dem ak boppam américains yi nag bañ xamee ne loolu mënta réussir ñoom ci lañu jël beneen moyen muy moyen maanaam jiima jël xel yi ak xalaat yi te mooy jël langage yi doomu aadama yi ak waxin yi ak euh, xiirtal yi ci wàllu alal waaye loolu lépp ñoom tam li tax duñu réussir mooy dañoo bàyyiwut nit ñi ci seen liberté loola nga xamante ne lislaam moom foofu la ràññikoo ak ñooñu muy américains yi moo xam yeneen civilisation yi fi romboon yépp l'islam li ko wuuteleeg ñoom mooy moom dafa bàyyi doomu aadama ci liberté ci xalaatam muy sénégalais bi comme ni ma ko waxee léegi muy américain bi muy naar bi muy keneen kenn ku ci nekk ak la ngay sol ak la ngay lekk ak la ngay kii lislaam adduwu ca sax far ba ci lu jëm ci fiqhul islam yi ni ñuy lekkee yàlla diglewul ni bi mu ne kulo washrabo rek am na koo xamante ne loxoom lay lekk am na koo xamante ne kudd lay lekk am na koo xam ne bant lay lekk ñu mel ne chinois yi kon yàlla foofu mooy wane ne universalisme l'islam moom rek moo mën a réussir parce que dafa dugg ci détails yi léegi nag euh, occidentaux yi ñoom dañoo bëgg a dugg ci détails yi moo tax ñu bëgg a échec kon maa ngi baal àq ñëpp waaye ni ma dégge wax ji mooy man gis naa ne mondialisation boobu nga xamante ne moom nga wax euh, dëggin woowu nga xamante ne moom la ko occidentaux yi dëggee moo waral mën naa réussir nii ci kaw apparence yi rek mais au fond boo demee échec rek lay mujj def parce que duggut ci xol yi ndax nit ku nekk yàlla daf laa bind nga nekk koo xamante ne dangaa nekk nit ku indépendant ci say xalaat ak ci say kon maa ngi baalu ak ñëpp bañ a guddal ndax xam naa ne temps bi jeex na waaye ñu delluwaat ci lislaam bu baax rek xam ne lislaam moom moo teral doomu adama wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant bu baax sëriñ bi sëriñ Abdul Xuddos Mbàkke ci jàngat bu am solo bi nga ñu defal ci waxtaan wi kon dañuy daal di ñëw rek ci laaj yi dafa mel ni xam naa waxtu bi li ci des bëriwut waaye kon ñu njëkkanteeg moom rek tey fàttali mbokk yi kum ci raw boo dégloo mbooleem rajo yi di nga ko déglu Darou Mokhtar FM Dunia FM Sud FM Walf Fadjri ak Lamp Fall FM ak Touba Mbacké FM rajo yi yëpp ku ko déglu ak diiso FM di nga ko dégg ak jant bi waaw ñoom ñëpp incha allahu danañ ko jàllale. bu dee ci wàllu internet bi site yu bari bu ngeen ci duggee rawatina majalis.com da ngeen di ànd ak ñun en direct ci biir waxtaan wi sëriñ bi mbokk yi rafet rafetlu nañu waxtaan wi lool. ginnaaw loolu ki mu ne dafay laaj lan moo tax Sénégal nekk en bëggoon rek ci gàttal nga tontul ko ko ci ñaareel ba it mu ni lan ngay dénk population Sénégal pour ñu mën a dund seeni aada ba dara du leen ci mën a soppi xam naa li tax mu nekk en retardé loolu soo ko laajoon ab économiste mën naa bokk ak lam lay bañ a wax soo ko laajoon ab sociologue soo ko laajoon ab islamologue su fekkee ne d'accord ngeen ci baat bi ba tey dana wuute waaye nag leen am na ci nañ dàpp ne tubaab bokk nañ ci li ñu tardeel tubaab yi bokk nañ ci ñu tardeel ndax fa ñu jaarale bari na euh, waaye ba tey it euh, gis nga Afrique man jot naa ne mooy li sëñ Abdul Quddus waxoon sànq ni ñu dundee maanaam gis nga ni ngay dundee danga cee war a jaare ci noonu ngay dundee di ci di ci développé maanaam da seet say aada nga ci liggéey dafa am mos naa wax ne nañu teelu ndànk ci léeg-léeg da dégg ñu naan ñun kat suñuy aada euh, socialisme la gën a la gën a la lay jegeel man nañ teelu socialisme day gisiinu jàmbur maanaam la ca baaxoon gis nga la nga doon la dund ci maam soo ko doon liggéeyee mu am solo maanaam ca jom ja waaye benn ñun dañuy dundee noo xam ne bokkut lañu xam maanaam da ngay bëgg a dund dunduk tubaab li ma la doon sànq te dunduk tubaab googee problème ba mu lay indil mooy dafa dafa ëpp say moyen bëgg nga masalan nangami waxtu yi néew ngay liggéey loolu am na ci loolu ci problème économique kese la problème économique bari na ndax suñu doon tudd ay muskil iqtisaadi da nga xam ne ñoom dañ ne eh, qilla wala nudra fil mawaarid la wa kathra wala adamu munasabat alxaajaat su boobaa maanaam ñun dañuy dund loo xamante ni mënuñu ko benn ci wàllum économie waaye leneen it am na ci ci loo xamante ni yaakaar na ci affaire social la am na ci loo xam ne gaa yi nee nañ ci maanaam ni ñuy dundee la maanaam nijaaya ngi ma nga ndakaaru ñëpp nga ca kër ga daanaka ñëpp moo leen yor ak lu mel noonu xam naa ci loolu moom ijmaa la waaye la nga xamante ni daal bokk na ci li ci am solo ci man yaakaar naane ne diine ji suñ ci dëgëroon ak aada ji di doxe ci ci noona ca la diine ji laaj mën nañoo mën nañoo avancer ndax yàq yi mën nañ cee bañ dugal warante gi mën nañ cee dugal ci lépp lu jëm ci ay jikko kon loolu su fekkee ne lu may lu ma gis nga lu may labiré xam nga waxoon naa ko ci mujj gi dama ne nañ fexe bay yar tey jàngale yar gi dañuy yar nit ñi ci seeni aada waaye aada joo xam ne maanaam dafay basé wu ci diine su diine taxaw ba noppi aada yo cay tegu mooy la fi maam bàyyi woon te gàll taarudut ak diine te nag ñaareel mooy jàng bi dañ leen di jàngal ci biir dañ leen ko jàngal ci seenu làkk ndax moo gën a gaaw fuuf nga leen di jàngal ay tubaab yoo xamante ne mën na mën na bañ a kii laaj bi tontu nañ ko ci tontu bu leer ñuy fàttali mbokk yëpp ni bu subaa Serigne Issa Ndiaye moom la ñuy seqal jotaay bi li muy waxtaane mooy al usratul muslima wa taxadiyatul waaqia moom lay waxtaane bu subaa kii day laaj mu ne ginaaw bu mu rafet la waxtaan wi mi ngi laaj nag lan moo mën a fexe ba sunu xale yi mucc ci aada yi nga xamante ni tubaab yi ak américain yi ñoo ko fi indee ah, te euh, sunu njaboot yi itam te dara dëppoowu ci ak diine wala sunu aada nan lan mën a fexe ba mucc. maanaam fexe ba yar leen jàngal leen waaye nag li wér te wër mooy euh, wolof dane léegetu kese naxuti bay suñ leen tégalul lu xaw a yanu dañ ko fi bàyyi seeti feneen rek masalan suñ jàppoon ne RTS am solo maanaam RTV di ko def wala 2S di ko def yooyu yëpp di ko def su waa bala ñuy dem yu mel noonu wala du wute di te mu doon lu leer waaye nag mag ñi ñu nañ ko xam am na koy wax ci biir ni ma déglu musique yooyu ndax xamu du yàq waaye loolu bàyyil ma tontaale ko ndax it am na ci loo xam ne xam ko day baax gis nga am na ci yoo xam ne si sax man nag musique moom wax dëgg yàlla déglootuñu ko daanaa ko déglu su anglais bi la ba ma doon jàng anglais dañu ma doon forcé ci may déglu musique bi léegi si ngay war a xam ne lay firi même français waaye baax na ci nga xam culture jàmbur ndax it gone yi gis nga li ñuy kërti kërti di ñëw li fekk xamul leen wanul leen ne lii ngeen ki maa leen ko gën a xam waaye amul solo bi la teg fenn maanaam ka ngay waxal ngir nga xam euh, fa mu toll da ngay xam lan lay dund mën nga koo bañ a dund nag waaye xamal lan lay dund euh, su fekkee ne xam nga sëriñ soose la ñuy wax ca seen wax yooye nga xam ne kon diw kat nangam la wax waaye kat nangam lañu ko a jëfandikoo wala jëru ko maanaam la xam nga am na ko mas naa ko wax léegi théâtre yi ñuy wax nii léeg-léeg dana gis koo ni dañuy taal théâtre rek waa kër borom kër gi jóg te moo xool lañ ciy rek su dul noonu teggi leen lii kat baaxul lislaam da koy tere wala mu wax ci nangam mu ne wax na nangam waaye lii suñu aada bañ na ko mbañum rus bañ na ko jom bañ na ko fulla bañ na ko maanaam ngir xam ngeeg yu mel noonu moo tax kon it baax na ci daal ñu tegal leen loo xamante ni dana yenn maanaa te tegu ci xam-xam te loolu moom tarbiya lay doon ak taalim te nag jàngale mi moom nañu leen jàngal ci seen lu làkk moom lu baax la dafa mel ni xam naa ñi yëkkati seeni xalima yëpp jooyal laaj yi dafa mel ni benn laaj la kitam loolu lu mel noonu rek la laaj mu ni culture tubaab yi ak ni mu fi duggee mu ne ndax jàpp nga ne mën nañoo fexe mën nañ koo xeex mu ni loolu ndax am nga ci yaakaar ndax fi mu toll day mel ni mbir mi dafiy bëgg a sëxin lool. waaw dafa am ku ma. ndeysaan Cheikh Mbacke suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma benn bis xam naa ci bisam yu mujj la suñu Ablaye Lo kañ daa wax suñu ñëw yaakaar naa ba fi ñëwee ci ginnaaw suba la nelaw da ko xool ba jàg mu ne ko ah Mbacke de danga ma jaaxle ma bëgg ma nga wax ma def suñu Cheikh ah xam ma ko ma neex mu ne ko waaye nag man danaa la wax nu may def mu ne ko Mbacke nooy def mu ne ko foo ma gis samay kër kër yi te lu ma bañ dee fekk ma ca du ko def am na joo xam ne maanaam da ngay def sa waru gar xam nga fii ne su fekkoon ku nekk li ñuy wax masuliya sa responsabilité doxe nga ko problème bi du am maanaam ña war a yar suñu yaree muy way jur yi muy ña nekk ci école bi muy état bi su boobaa ña war a yaru mën nañoo yaru waaye su fekkee ne ku nekk daan ah waaye est-ce que affaire am nga ci ne garaaw na de su boobaa garaaw na googu yow da nga bokk ci ña tax mu garaaw ndax euh, xam nga usul yu ni dañ ne asaakitu anil xaqi shaytaanun axras ku fekk dëgg noppi ko wax mooy seetaan bi muuma yaa nañ ci yàlla musal koy tey yaakaar na ne luñ ci fajtal muy fajtalu ndax dama leen jox ñaari misaal ma ne leen Touba soo demee Toubaay 2009 euh, wuute nag Toubaay 89 ci gone yi gone yooyu ci jamono yooyu football kese ñëpp xam nañ ko baax a baax ak yooyu te fii ne jàkka yi ñoo fëpp ci Touba ci daayira yi ñoo fëpp kon nga xam ne bëgg nañu baax kon nag ku leen fi jaarale jot naa ne kon man am naa ci yaakaar nag xeex lay doon boo xamante ni ay ati at lay doon ku fi jógee sama morom def ko ba eh, yawma natwi samaa ka tayyi sijil lil kutub jërëjëf kon xam naa dañ ciy jàpp bu baax a baax rek jàpp te bàyyi rek ngir jëm ci yar ci sunu njaboot ci ni nga ko digal kitam doy waar yooyu nan moo ci gën ci xeex ko waaw yoon lan moo ci gën ah, de moom bari na bari na ay musawa de ndax eh, film yooyu ma lay wax eh, xam nga léeg-léeg film da nga ci xamee saqaafa doomu aadama da nga ci xamee culture euh, léeg-léeg ci théâtre yi rek xëy na dana ci am da gis euh, su fekkoon nekk xamoo sax Sénégal waaye benn soxna génn genn jenn soxna génn jenn lañu wax an mooy jenn soxna génn ci ëtt bi lay teg euh, kii ñëw commencé xelli ku ñëpp ñëw yaay njaay yu mel noonu su boobaa xam na fi jot na ci xam culture ak yeneen yu bare bari loolu xëy dana ci baax waaye man am na ci film yoo xam ne jot naa ne ñi koy teg jërduñu ko de moom foofu nag laa yem ndax damay bañ dugg ci yenn détails wala boog suñ ko doon teg it jar na ci yenn kii ñu dagg ko xam nga li ñuy wax censure xam nga censure dafa mel ne amul Sénégal ndax ñun li ci baaxoon mooy ñu segg ko xam ne lii nii mag a nga koy dégg di ko gis ndaw a koy dégg di ko gis ku xam lool ak ku ràññeewul te ku ràññeewul bari na problème yi yoo xam ne di koy jur lool rek la maa ngi fàttaliku yoo am na benn film bu fi daa daw bu yàgg yaakaar naa ay la Euh, te ahmus bokkoon ceeg ñu mel noonu loolu ndakaar la ma fekk fekk maa ngi jàngal Alxuraan soreegu ma waaye danga gis gone yi ay épée lañ daa yor après eh, maanaam suñu seetaanee kii bi ba noppi euh, dañuy yor ay épée yoo xam ne ci waax lañ koy defee ginnaaw bi waa koñ bee def bi ñu naan laa ilaha illa allah ñi ñoo ñoo kii nag xam nga suñu lu lu mu tuuti am na lu muy taasir ci ñoom safaan ban noonu lay mel lu ci kentane kuñ mën di seetaan am na lu mu ci def kon jot naa ne la ca baaxoon euh, ca ña koy teg la ndax it fi ne daanaka tere say xale ñu seetaan te la mu jafe na kon ña di ko teg war na ñoo xam ne ay responsable lañ ci liggéey bi ñu yor kon loole ci ñoom lay doon yow borom kër géet am na ñoo xam ne dañuy seetaan uh, ay marimar wala yooyu marimar sax xew yi na xam naa yi xew léegi nga xam ne dañu gis maanaam benn uh, scène bu xaw a ñakasam day du mooy wala mu jóg dem la nga bañ seetaan ba pare nag du mooy jóg dem sa yoon bàyyi sa xale di ko seetaan loolu itam mbir la gi am na mu ci war a taxaw loolu moo tax ma ne léeg-léeg xam yu mel noonu xam yañ cay segg ya ci gone yi war a mën seetaan yi ak yi ñu ci mën a seetaan baax na am na mag mu ne